sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen wax assalaamu alaykum wa kon ñu ñëwaat ci résumé wu fathul hakim lima fi bulugh al min al fawaid bu suñu sëriñ cheikh Muhammad al Mustafa radiyallahu anhu wa ci jotaay bi weesu ñu ngi woon ci masailul fiqhiyya yi gisoon nañu xadiis bu njëkk bi masala xadiis bu njëkk bi jeexaloon nañ ko ci baabu izalati najasati wa bayaniha ci bulughul maram min adillati al bu imam al hafiz ibn hajar al asqalani rahmatullahi alayhi kon tey ñu waroon gis masala yi jëm ci wàllu fiqh ba léegi jëm ci xadiis yi ci tegu woon muy xadiis vingt trois ak vingt quatre mu ne woon wa anhu mu ngi jële ci haabi di dellu ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu ba léegi mi nga xam ne moo ñu jàngaloon xadiis bu njëkk bi mu ne wa anhu kon mu ngi jële ci moom ba léegi Seydina Anas radiyallahu anhu annahu qaal mu ne lamma kaana yawmu xaybara amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aba talhata fanaadaa anna allaha wa rasulahu yanhayaanikum an luhumi al-humur al-ahliya fa innaha rijs muttafaqun alayhi mu ne wa an amr ibn xaarijata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala xatabana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi Mina wa huwa ala raahilatihi wa lu'aabuhaa yasiilu ala katifayhi axrajahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahhahahu kon mu ne xadis bu njëkk bi mu ngi koy jële ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne lamma kaana yawmu xaybar mu ne bi nga xam ne ci la bésub xaybar xew mooy xare xaybar mu ne amara dafa digal rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam aba talhata sayidina abu talha al ansaari radiyallahu anhu fanaadaa mu daldi woote ci mbooloo mi ngir yégle mu ne anna allaha kene buur yàlla wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam yanhayaanikum ñoo leen di tere ñoom ñaar an luhumil humuril ahliya ci li jëm ci moo leen di tere yàpp mbaam sëf mu ne yàpp yooyu dafa nekk loo xam ne riche mooy dafa sobewu mu ne xadiis yooyu muttafaqun alayhi imaam al buxaari ak imaam muslim ibn al xajjaaj rahmatullah ñoo ko bokk solo beneen xadiis bi mu ne wa an amr ibn xaarija mu ne mu ngi jële ci seydina amr di doomi ku ñuy wax xaarija radiyallahu anhu annahu mu ne xatabana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi Mina mu ne xatabana daldi nañuy xutbaal rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa bi Mina bërëb bam doon xutbaa nag moo doon Mina la woon nekk foofu la ci àll bokk ci soriwul Makka noonu ñi nga xam ne dañuy aj xam nañu ko te tamit siiw na muy Mina mu ne wa huwa ala rahilati keroog bi muy def discours boobu mu ngi woon ci kaw waruwaayam moom alayhi salatu wassalam mu ne wa lu'abuha ta li nga xamante ne mooy tiflitu bàyyi mu kii kii bi mu waroon waruwaay bi muy gëléem gi yasiilu mu ngi doon roogalaat di toq ala katifayya ci sama kaw mbagg yi mu ne xadis boobu axrajahu Ahmad mu ne imaam Ahmad ibn Hanbal moo ko solo ci musnad bi wa Tirmidhi ak imaam at-Tirmidhi Abu Isa rahmatullah alayhima mu ne wa sahhahahu bi mu ko solowee moom imaam at-Tirmidhi dafa wéral xadiis boobu léegi ñaari peeru xadiis yooyu noonu moom lañu war a gis tey masaa'ilul yi nga xam ne moom lañ ci jàngoon insha allahu taala gisoon nañ ci juróom-ñaari masala fiqhiya dans l'ensemble juróom-ñaar la mais ci biir nañ gis ne am na ay ramification ci yenn mas masail yi mu doon kon sept masala yoo xam ne lañ ci gisoon ah bi ñu njëkkoon moo doon ana lan mooy atteewu yi nga xam ne mooy génn ci bàyyi ma yi jëm ci wàllu moo xam tiflit la wala xaax walla li nga xam ne ñaq la wala soow ah ak li nga xamante ne mooy ñaq wax naa ko mooy yooyu noonu ana lan mooy seen at est que loolu noon buñ jógee ci bàyyi mooy bu jógee ci comme par exemple am xar moo xam ne ñaqu xar walla ñakku uh, géléem walla ñaqu uh, mbaam xuux wala yooyu ana lan mooy seen àtte mm-hmm. laab na wala laabul est-ce que ku mu laal benn ci yooyu wala soowul benn ci yooyu noonu day day obligé nit ki war koo raxasi ndax laabul wala déet wala jaru ko mm-hmm. loolu mooy masala mi loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu njëkk a dëppoo ci benn mbir mooy animaux yi nga xam ne dañuy lekk seen yàpp dëppoo nañ ci ne seen yii nii ñu lim meew mi ñaqam wala li nga xam ne mooy xaax te ndekoom yooyu yëpp d'accord d'accord nañ ci ne loolu laab na mooy yi nga xamante ne dañuy lekk seen yàpp comme xar miñ tudd léegi ñu rendi ko mooy yoo xam ne dina sharia daganal na jullit bi man koo lekk mën a lekk seen yàpp yooyu noonu bu jóge ci ñoom ci yii dëppoo nañ ne loolu laam léegi nag mu des waaye yi nga xam ne nag dootu duñ leen duñu lekk seen yàpp nag yi nga xam ne animaux yi nga xam ne du ñu lekk seen yàpp ana lan mooy àttewu lenn ci yii nii bu jógee ci ñoom loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wute mazhab bu ne dafa am waxam daf ci am avis ah j'espère que nii kii ndax am na remarque yu ne affaire bi dafa xaw a gaaw masal masala fiqhiyya yi niñ koy kii dafa xaw a gaaw xaw ma li may waxe moo gaaw wala euh, wala da da après kon ñuy ñuy répéter des fois am na ñu ne affaire bi dafa gaaw xam naa peut-être dañ doon jël note mu am lu leen di raw hmm. waaye loolu it moo ci la ndax yonent bi sallallahu alayhi naa sallam sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nee woon na yonent bi alayhi salaam doonul woon def comme jamono comme ni nga xam ne di jàng xadiis yi noonu rek di dem mooy da doon répété da koy répété day wax répété répété waat ba ñetti yoon kon loolu ku am remarque boobu it lu noble la lu jar a bàyyi xel la ndax loolu moo ci l'essentiel mooy ñu mën a takk mbir yi lu mu néew néew nañ ko takk te man koo jëfe te yàlla tax insha allah kon xam naa nañ ci bàyyi xel euh, bu man peut bu may wax du ma seetlu ndax gaaw naam gaawuma léegi ni may def mooy des fois ma répété waat insha allah kon ñi di njëkk muy xanafiya yi rahmatullah alayhim kon ci masalaam est-ce que yeneen yi nga xam ne bàyyi ma yi nga xam ne du ñu lekk seen yàpp benn ci yi ñu tudd muy seen soow seen meew wala seen xaaxtandeku wala seen ñaq est-ce que loolu laab naam laabul xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne bàyyi ma yépp ñoom affaire bi fenn rek lañ ko teg mooy ne ñoom dañoo généraliser affaire bi acte bi que ne ñun daal dañuy xool animal boobu est que lu ñuy lekk yàppam la wala déet kon mooy ah, bu dee dañuy lekk yàppam mooy ne yooyu ñu fi lim day laab bu ñu ko bu dee lu ñu lekk yàppam mooy ne loolu du laab kon mooy ñoom daanaka boo ci génnee yi ñuy lekk seen yàpp ñoom kon yi ci des yi ñu dul lekk seen yàpp ñoom d'accorduñ ne loolu laab na mooy du laab ci ñoom ndax mbir mi day topp lan yo yi ñu fi lim nii day topp yàpp li yàpp animal laaj bi kay léegi mooy yow boo ma indilee benn animal damay dañ li ma lay laaj mooy li ñuy seet mooy est dañuy lekk yàppam wala déet bu dee lu ñuy lekk yàppam la ñoom ñu ne loolu baax na loolu laab na bu dee ne du ñu lekk yàppam ñu ne loolu laabul kon exemple kon xar xar bu lii génnee ci moom laab na comme que mbaam xuux moom du ñu lekk yàppam kon bu génnee ci mbaam xuux loolu laabul loolu mooy exemple léegi kanta euh, suñu ngir maliki yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne animal bu ne ñun lenn la ñuy xool bépp animal boo xam ne day dund mooy deewut mu ngi dund yiiwam yii ñu fi tudd yi yépp bu jógee ci moom yooyu lu lu laab la ñoom ñoom li ñuy bàyyi xel mooy est animal bi mu ngi dundam déet bu fekk mu ngi dund ak animal bi ñoom xooluñu ndax ñu ngi lekk yàpp moom déet mbir mi mooy est-ce que l'animal est vivant ou pas s'il est vivant alors kon li jóge ci moom ci yii nii laab na bu dul loolu bu dee ne kon mooy mafhum mooy bu dee ne dafa fekk mu génn àddina animal bi dundatul taxul ñuy wax kon boobu xam nañ àtteem léegi ba mu des nag mu am ci ñoom ñoo xam ne dañu dañ ci génn ne mais mbaam xuux tamit il faut ñu génne ko ci mooy règle général bi fokk mbaam xuux ñu génne ko ci quand même ndax mbaam xuux li ci alxuraan wax moom ak ak ak xaraamam ak yooyu dafa dafa leer léegi nag foofu la mooy du unanimité ci ñoom que ne mbaam xuux ci la am na que ne mbaam xuux ci yooyu la bokk mooy garaawu comme que mu ngi dund euh, yooyu bu génnee ci moom laab na foofu la wute bi nekk ci ñoom ci seen biir ñenn ñi d'accord na si mbaam xuux moom foog ñu dugal ko ci ndax quand même aaya yi dañoo leer nañ que ne mbaam xuux ak ak ñàkk laabam dafa jéggi dayo kon moom yu mel nii bu génnee ci moom ñàkku mbaam xuux wala yooyu lool du laab am ñu ne ci ñoom biir day laab ba léegi ndax mu ngi dund ndax mu ngi dund animal la buy dund bu dee côté xaj moom loolu gisoon nañ ne lool gisoon nañ ko ci xadiisu xaj bi loolu que moo tax ñoom ñu jàpp ne euh, li taxoon ñu koy raxas du ne dafa laab moo tax bu xaj bu xaj bi xabee ci ndoxu jàmbur wala ci ndox ñoom jàppoon nañ ne li tax ñu koy raxas yonent bi sallallahu wax ñu raxas ko loolu du ne dafa sobewu moo tax te loolu gisoon nañu ko ñu ne waaye tamit loo xam yoo xam ne day génn ci biir mbàqu bi mbàq animal bi tamit yooyu dañ ko ciy génne mooy yooy taxul mooy yi nga xam ne ci biir mbàq animal bi lay génne loolu tamit da du loolu bokkul ci yu laab yi loolu laabul kon ñoom boo bu ñu résumé mooy maalikee rahmatullah alayhim ñoom bépp animal buy dund yii wam nii yii yii yii xaastandekoom tiflitam yooyoog yooyu yëpp ñoom yooyu laab na ba mu des wuute ñu wuute ci mbaam xuux est dañ ko ciy boole wala déet ñu génn ci tamit li nga xam ne day jóge ci mbàq yi mbaqu animal bi loolu ñu ne loolu man dalaam ndax fi muy jóge la voilà léegi mu des euh, Shafi'i yooyu waa léegi yi ci anim mooy liy génn ci mbàq bi mooy mooy fekk tamit mu mu changé mooy nga gis benn moo xam xet gi wala yooyu mu changé xet gi changé wala ñu gis ne lii bi mu fiy dugg melul woon nii yooyu dañuy jàpp ne lii laabul ndax loolu euh, loolu moo tax ñoom côté côté côté wocc côté wocc Euh, nit ku wàccu nii duñ ñëw rek ne comme ko wàccu la mooy wàccu wi dafa dafa sobewu déet dañuy xool est-ce est ni mu ni mu dugge woon la génne wala déet mooy dañuy xool ndax wàccu bi bi mu génn soppeeku na wala déet bu dee xet gi wala couleur beeg yooyu dañoo sopp dafa dafa soppeeku loo xam ne moom lu weex la woon bi ko waaj yi lekk mu génn xonq dañ naan loolu dafa sobewu ndax dafa changé xet kii bi couleur bi moo changé wala mu génn yor xet goo xam ne neexu la noyyi ñu ne noon lii tamit laabul ndax dafa changé wu. kon loolu la mooy condition boobu tamit il faut yi ci biir bi yi génn ci bàq beeg yooyu mu benn ci caractéristique yooyu am bu ci changé léegi quant à Shafi'i yi rahmatullah ñoom dañu jàpp ne bépp animal bépp animal budul mbaam xuux ak xaj ak lu juddoo ci ñoom ñaar benn ci ñaar yi mooy animal boo xam ne ñoom bépp animal yiiwam ñu tudd nii laab na ba mu des ba mu des lan mbaam xuux ak xaj ak loo xam ne moo mooy eh, li ko jur mbaam xuux wala xaj laal na ci métis la mbaam xuux wala métisu xaj waaw bu dee loolu ñoom ñu ne loolu ñoom euh, ndax ñoom mooy da ciy des kon ñoom loolu rek lañ ci génne loolu lañ ci génne kon foog naa loolu baax na kon mooy lépp bépp animal boo xam ne du mbaam xuux du xaj wala tukkeewul ci benn ci ñaar yooyu mooy yiiwam ay ay meewam xaax tëddëkoom ak yooyu noonu làmb léegi xanaa Hanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom ah, dañuy xool ndax affaire ndax animal bi dañuy lekk yàppam wala déet bu dee ne duñ ko lekk ñu xool est-ce animal bii mooy bu dee dañ koy lekk loolu leer na mooy ne d'accord loolu da ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne seen yii nii laam na léegi nag bu dee duñu ko lekk ñu ne nañu xool est animal bi moo gën tuuti muus wala déet mooy dañuy xool est-ce que animal bi euh, comme kaña la tol bu dee comme kaña la tol mooy ne loolu euh, yooyoom dañ koy jéggale yi ñu filim nii dañ koy jéggale bu dee nag moo ëpp muus comme loo xam ne genre xaj la comme xaj walla lu tollo loo xam ne moo dépassé muus loolu dañuy jàpp ne lii laabul voilà bon léegi nag yii nii xam nga yii nii nii bu nekk amoon nay dalilam yoo xam ne gisoon nañ ko ci hadiisu xaj ba hadiisu muus bi hmm. yii nii mooy côté Shafi'iyya yi Hanabila yi ak ñii nii seen côté yii nii ñuy wax loolu gisoon nañ ko loolu gisoon nañ ko foofu bu bu yàgg sa moo moo tax loolu jarul jarul jarul ñëwaat ah léegi kon loolu mooy mooy avis wu Hanaabila yi kon mooy ginnaaw buñ xoolee ndax animal bi ah bi nga xam ne en question moom dañuy lekk yàppam wala déet ñu ne dañ koy lekk ñu ne baax na loolu yiiwam laab na léegi bu dee lekkuñu ko dañuy xool est moo gën a tuuti muus walla déet bu dee moo ko gën a tuuti tolloog muus gin koo tuuti yooyu dañ koy jéggale mooy seen yi yiiwam yi ñu filim seen xaaxtandekoog yooyu day mujj laab ndax dañ koy jéggale bu dee ne mu animal bi moo ëpp muus du laal waaye euh, insha allah nag li ginoon dëgër mooy euh, avis wu euh, maliki yi rahmatullah alayhi ñoom ñoo ne woon lan ñoom ñoo ne woon bépp animal tout animal vivant et pur mooy kii bokk liy jóge ci ñoom ndax fii mu ne loolu la ñuy loolu la ñuy traité mooy pas li jóge ci ñoom lépp mais fii mooy yi nga xam ne moom lañ wax ni xaas te ndeku wi ñaq wi soow mi ak loolu waaye waxuñ deret ji waxuñu loolu deret ji fii mooy du masalaam yooyu taxul ñuy wax kon ñoom dañ ne woon lépp loo xam ne animal bu ne boo xam ne day dund moom dafa laab ñu wute nag ci wàllu mooy yooyu noonu di génne ci ñoom day laab ñu wute ci wàllu mbaam xuux ñoom insha allah loolu moo gënoon a dëgër ndax ñoom dañu ne ah bi nga xam ne suñu borom dane xurrimat aleykumul mayta suñu borom dane mat ara xaraamal nañ aleykum ci yéen jullit ñi yéen almaytatu li nga xam ne mooy médd médd mooy bépp animal boo xam ne dafa dee walla dañ ko mooy boo xam ne bu dee naturellement loolu médd la wala boo xam ne dañ ko bi te jaarul ci yoonu sharia mooy façon rendi mu mën di nekk moo xam ci ay xërëm lañ ko def wala ay ndëpp wala ñu assommé ko mu daal di kii xam nga bu naturel mais loolu noonu loolu loolu baaxul wala ñu maas ko mooy yooyu yépp ay médd la wala koo xam ne moom abi moom amul habilitation ngir rendi daal di rendi mooy nga jënd sam xar dem jox ko koo xam ne gëmul dara mu rendil la ko mais wax nga ko quand mu wax bismillah quand si yàlla avait dit bismillah mais loolu baaxul ndax waa ji habilité wul ndax mu gëmul dara mooy kooku rendi woowu du baax loolu lépp ñedd lay tudd même bu dee rendi na ko comme bu ko jullit rendi woon ni muy deme wala nga tudd ci leneen lu dul turu yàlla bi nga koy rendi voilà mooy loolu wala nga wala nga nga boole ko ci sax nga tudd yàlla mais boole ko ci hmm. voilà loolu lépp mooy loolu loolu lépp medd la léegi ñoom dañ ne woon bu mu alxuraan dañ loolu laa xaraamal ci yéen ñoom ñu ne mafhumul muxaalafa bi mooy kon comme que yu medd kon foofu dañuy xam ni kon yu medd dañoo dañoo sobewu kon kay loolu mafhum bi mooy ni ñuy dégg ci contraire bi mooy kon yiy dund animal yi dund kon ñoom dañuy dañuy laab ñu ne loolu euh, day wane ne kon loolu mooy li que ne suñu wax ji moo gën a dëgër ñeneen ñi liñ wax ñu ne am nañ beneen ay ay xadiis yoo xam ne day dëgëral suñu suñu at bi mooy xadiisu Seydina Abd Abdullah ibn Amr ibn al-As bi nga xam ne ci la àndoon ak Seydina Umar ibn na khattab te loolu gisoon nañ ko ci xadiisu al-Qullatayn ah nga xam ne dañu ñëw ci dañu jóge ci yoon wi jóge màkka wala ñuy dem ñu ñëw romb benn benn waay boo xam ne mooy mooy mooy mooy gérer benn mbalka foofu ñu romb ko euh, léegi ñoom ñu soxla ci ndox mi waaye moom mu laaj naan yaa saaxibal xaw bi yow borom mbalka bi euh, est-ce que yi mooy ndeg ment yi ay gaynde yeeg seeg ak ñoom tillëg ñu mel noonu bukkeeg est-ce ñoom dañuy ñëw di naan ci sa mbalka mi Seydina Omar ibn al-Khattab ne ko yow boroom mbalka mi bu ñu bu ñu xabaare dara kii yii muy toon yii muy kii yii muy préoccupé wu nii di ci laaj bu ñu ci xabaare dara léegi xam nga ci xadiis boobu noonu ci la xadiisul ni euh, biñ koy biñ koy def ak ak ak kii yi riwaaya yeeg taxriij beeg yooyu gisoon nañ xadiis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu nettal ne mooy bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne idaa balagal maa'u qullatayn lam yaxmilil xabar mu ne bu ndox matee qullatayn qullatayn ñaata lañu waxoon sax environ amoon na ñaari suuf amoon ah, ah, léegi léegi ban lañu retenir woon. Hmm? Hmm? non est-ce que fekkoon nga ko. déggu ah <laughs> ya euh, sëñ Ali yow nga ne. deux cent soixante dix ak ban. ak cent soixante. voilà ñaari mais ban lañ ci retenir woon. lan bi cent soixante. waaw mais cent soixante bi. waa moom lañ retenir woon ndax ndax comme que affaire dafa am wuute. comme que dafa am wuute. ñu jëloon boobu cent soixante bi. mooy ba léegi mooy borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ba léegi sa qullatayni exactement ñaata la mooy loolu wute da cee am yi nga wax yii nii ngeen wax amoon yooyu yëpp lañu waxoon mais xol bi ñuy retenir cent soixante bi cent soixante lien mooy bu matee loolu mooy dootul yenooti lan dootul yenooti sobe ah deux cent deux cent soixante dix cent soixante mais voilà en fait en gros mhm. euh, voilà li mu maanaam comme que borom ko xam yi rahmatullah alayhi dañ ci mhm. wuute mhm. donc nombre bi c'est approximatif waaw c'est approximatif quoi voilà mais bëriwaay bi la ñuy bàyyi xel maanaam bu bu yenn bu bëri yenn bëriwaay yi dañu xam ne parce que xulla en fait xulla la hmm, comme comme genre ñu ne bërigo comme genre ñu ne bërigo parce que xulla loolu foofu la jóge daal bi comme li alquran wa hatta iza ah, aqallat sahaban thiqalan maanaam mooy ba ak client bi maanaam bi alquran naan ba nga xamante ne euh, maanaam mooy niir yi dañuy dajaloo hmm. ba nga xamante ne léegi aqallat gis nga maanaam aqal mooy dañoo attan attan na téye na yanu na saxaaban miiri si xaalan lu diis maanaam mooy ndox mu diis moom mm-hmm. ak euh, comme hadith bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam Xaybar gisoon nañ ko euh, ah waaw dinañ ci yegg mm-hmm. euh, bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ne bi muy bi muy dugg ci naan allahumma inni as'aluka xayra hadhihi al-qarya wa xayra ahliha wa xayra man fiha <coughs> ma fiha wa a'udhu bika min sharri avant dafa ne allahumma rabbas samawati sab'a daan wa ma adlalna wa rabbal aradina sab'a daan wa ma aqlalna gis nga yàlla yow mi borom asamaan yi juróom-ñaar ak li nga xamante ne moom la ñu euh, euh, moom la ñu di leen keral waaye yow mi borom suuf yi juróom-ñaar ak lépp lu ñu yàlla maanaam lu ñu baat aqlal na maanaam kulla foofu la judd ak li Seydina Abubakar wax radiyallahu anhu ayyu samaa'in yuzilluni wa ayyu ardin yuqilluni ban suuf asamaan moo muy keral ak ban suuf moo may attanati voilà maanaam mooy ah iza qultu ala allahi ma la a'lam su ma waxalee ci yàlla loo xam ne xaw ma ko ban suuf moo may attanati ban asamaan mooy tiimati moo may moo ma mën a keral yàlla na yàlla waaw loolu moo jëmoon ci wàllu xulla mooy xadiis ba mi ñu koy gis ñoom ñu ne léegi lan moo fii seen seen dalil yéen ñu ne mais kii lan la laaj ndax est-ce que ndegment yi kay gaynde yi bu ñuy ñëwee di naan wala segg yi wala till yi wala bukki yi fu ñuy naan kay xanaa seen seen tiflit yéeg yooyu dina dina dem ci ndox mi wala déet ñu ndax bu doon day sobeel mbir mi konoon te kon loolu il faut ñu xam ndax réellement est doon nañ fi ñoom déet le fait nag ñoom seen yooyu noonu seen tifli teg yooyu du du problème du du euh, dafa laab sobewuwul moo tax Seydina Omar ibn al-Khattab loolu jarula jarula toppatoo jarula informé loolu jarul nga ñu ciy informé dara voilà te loolu hadith boobu noonu bi ñu ko doon gis gisoon nañ ne moom seen bu mel noonu daal da ko daloon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it moom Seydina Omar radiyallahu kon euh, ci gàttal euh, Maliki yi rahmatullahi alayhim mooy seeni dalil hmm. kën lii mooy li gën a dëgër que insha allah que lépp loo xamante ne ni animal bépp animal boo xam ne day dund euh, moo xam soow mi xaaftandekoom tifli yeeg ñaq yi loolu lépp laab na insha allah léegi nag mooy boo gisee nag kii bu la ne non bam ne mbaam bokku ci nga xam ne wax moom waaw dafa bokku ci ñoom ñi nga xam ne dañu jàpp ne mbaam bokku ci boo gisee keneen ne la ñoom ñëpp non même mbaam yooyu garaawul nga xam ne kii it foofu la voilà loolu la ndax ñi excepté mbaam dañ ne d'accord nañ ne mafhumul muxaalafa bu aaya bi c'est vrai boo ko ci mbaam da ci day day mooy mbaam day bokkaale ci yi nga xam ne day laab mais quand mbaam mbaam xuux aaya yiy ñëw di di di li ñuy insister ci ñàkk laabam ak yooyu dafa nekk loo xam ne daal mënuñu ko bàyyi noonu il faut ñu bàyyi ko xel kon nag nañ ko accepté fii nañ ko seetee ci règle bi voilà loolu rek moo indi différence bi ci seen biir loolu est mbaam dañ ko fii boole wala déet léegi kon loolu mooy masala bu njëkk bi. Hmm, am na am na ci kii. Hmm. mooy côté wu kii bi. waaw ah, ci biir génn voilà. Hmm. voilà yi di génn yi di génn ci baax yi mhm. comme lu deme nekk maanaam xam nga nit comme nit buy nelaw par exemple genre xeetu yuut yi nga xamante ne dafay jóge ci baax bi di yéeg di remonter bi bi boobu nga xamante ne day day am du bokk xeet ak yeneen yi nga xamante ne ñoom ñooy tufli tamit wala yu mel mhm. yooyu tamit mu comme ni mu ko waxee yooyu tamit maanaam fuqaha Maliki rahmatullah dañ ko ci génne mais li tax ñu génne ko ci mooy dañoo jàpp ne maanaam comme li mu wax mais bokkuñu maanaam ci biir la fu mu jóge moo tax mais buñ ko xoolee soppiku bi nga xamante ne moom la soppiku loolu moom moo tax ñu génne ko ci loolu day daal ñu daf ñu dugalaat ci masala bi nga xam ne moom lañ gisoon yaakaar naa ci jotaay bi weesu mooy istihaala voilà mooy masal istixaara maanaam mbir mi bu soppeekoo day daal di soppeeku tamit at bi nga xamante ne moom lay wax waaw jazaakumullaahu xayran ah lan waaw ci ñoom fu xaw maan ci waaw ñoom exception dañ ko boole dañ ko boole ci exception yi nga xamante dañ ko jàppee parce que dañ ne loolu ci ci bàq gi lay jóge moo tax ci masala istixaara tamit bokk na ci liñ fàtte woon ci jotaay bi weesu euh, mooy lu demee nekk euh, togg bu yàqu borom togg bu forox tey gi gis nga comme par exemple boolu dofi bu ñu fanaanee léeg-léeg ñu jékki-jékki nga gis mu commencé yàqu wala wala rek foofu boo été bi soo toggee voilà teg ko ci fàtte ko ci biti boo toogee ñaari fan ci ñetteel bi boo ñëwee dafay fekk togg bi yàqu ko décomposé wu cuir commencé rattax mm-hmm. xet gi euh, mu commencé yor xet goo xamante ne du neexe xeeñ xeeñtu du neexe xeeñtu waaw euh, loolu par exemple ñoom euh, fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom dañu jàpp ne loolu sobe la maanaam jëmmi togg googu day daal di mujj nekk day nekk sobe contrairement ak yeneen borom ko xam yëpp laa nga xam ne duñ jàpp ne loolu sobe la mais ñoom day jàpp ne li sobe la na sax ah istihaala bi moo tax ndax changé bi nga xam te ne moom la changé ay caractéristiques ba nekk leneen voilà soow tamit noonu la bu demee bu yàqu noonu ah d'accord maanaam meew non non non loolu ñoom boolewuñ ko ci parce que parce que euh, soppeeku gi mu soppeeku dax ji la en fait dax ji mu mais mais te loolu dagan na quoi maanaam te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam Euh, àtt na ci daganam te ñoom itam sahaaba yi radiyallahu anhum daan nañ ko jëfandikoo même bi nga xamante ne dañ ko daan rendi faalis perte dañ ko daan euh, euh, bilaadu faalis buñ ko ubbee maanaam dañ ko daan dañ daan fekk ñu daan majuusi par exemple buñ daan rendi seen nag yeeg yu mel noonu soow mi nga xamante ne muy génnee ci ci ci wala boog liy génnee ci biiru ci seen biir tañ koy tañ koy defaree fromage ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum dañ ko daan lekk dañ ko daan jëfandikoo amuñu ci woon problème par rapport ak loolu maanaam yooyu day tegtale maanaam dagan ji mu dagan et que du loo xamante ne dafay yàqu contrairement ak par exemple euh, vinaigre wala wala raisin raisin bi soppaliku sàngara xam nga raisin bi soppaliku sàngara dafa yàqu complètement dafa yàqu d'ailleurs boo nga gis ne ku koy naan sax day gagné euh, ni ki noonu jus d'orange par exemple wala beneen bu demoon tey fi mu toll di fermenté wu fermenté wu fermenté ba soppeeku da ngay gis moment bi muy commencé soppeeku sax da ngay boo koy naan sax da ngay commencé yëg voilà affaire bi mi ngi yàqu léegi bu demee nag ba nga xamante ne boo koy naan di mandi loolu moom mooy sàngara maanaam mooy mooy ne de nekk na sàngara léegi voilà maanaam lool bokkul ak soow mi nga xam ne moom bu bu bu bu soppeekoo day soppeeku di jëm ci lu sell voilà day gën a voilà moo nga <laughs> voilà nga mën cee defar beurre fromage euh, nga mën blanc waaw euh, ndax gi daal ndax gi quoi voilà yooyu bokkul voilà Allah ta'ala gi waaw waaw waaw maanaam euh, changé bi nga xamante ne moom la xam nga lii di jóge ci xam nga normalement li nga xamante ne moom la mooy tuflit kii tuflit ci cosaan tuflit ci jëmin lay jóge mais remontées yi nga xam ne ñoo jóge ci bàq gi ñoo koy contaminé mooy tax mu mu soppeeku remontées yooyu di jóge ci bàq gi te di ko contaminé ba tax muy soppeeku di am soit couleur walla xet bu bokkut li nga xamante ne moom la tuuf di mel loolu moom moo indi co moom moo indi co sobewu waaw ah, kon <coughs> ginnaaw masala bu njëkk bi bi ci tegu mooy ana lan mooy animaux yi nga xam ne dagan nañu lekk seen yàpp ndax loolu euh, euh, bana ban yan ñoo dagan seen yàpp dagan nit lekk jullit lekk loolu ah xam nga yooyu mooy euh, euh, l'islam du ñëw nag ne la léegi jëlal ma limal nag yi nga xam ne ñoo dagan déedéet ndax loolu yi dagan dañoo bari daanaka lim leen wa in ta'uddu ni'matallahi du ngeen ko mën a takk tellement dañoo bari léegi nag moo tax ñoom li nga xam ne ñoom yooyu lañuy xool dañuy xool ana yan ci anima ci animal yi ñoo yi nga xam ne ñoom la ñu tere ku ko lekk moom la sharia xaraamal bu ñu xamee yooyu li ci des lépp li ci des yépp dañuy xam ne dagan la léegi bi njëkk ci yi nga xam ne moom seenu xaram dafa leer moom lañ juñu léegi muy mbaam xuux mbaam xuux moom mooy bi ci njëkk ndax suñu borom subhaanahu wa moo ko moo ko moo ko xaraamal ci alxuraan yaxu alquran moo xaraamal mbaam xuux lekk mbaam xuux xurrimat alaykumul maytatu waddam wa xinziir kon loolu leer na xaraamal nañ ci yéen yi nga xam ne ñooy médd yi ak li nga xam ne mooy deret waaye mooy mu leeral ñu feneen te mooy deret bi nga xam ne day day wal mu ne walaxmul xinziiri ak yàpp li nga xam ne mooy yàpp mbaam xuux porc wala cochon voilà mooy ñooñu ñoom kon mooy yooyu mooy boobu dafa xaraama lekk léegi beneen yi yeneen façon yi nga xam ne dañoo xaraama lekk mooy lépp loo xam ne ndegment la mooy dañuy am ay croc ay ay croc nekk animal féroce yi nga xam ne ñoom ay carnivore lañ mooy yàpp la ñuy dunde mooy astiba ndax yonent bi moo ko tere comme li imaam Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu daal di solo hadis bu ne ci imaam sahih imaam Muslim mu ne naha rasulullahi sallallahu alayhi wa an akli kulli dhi naabin min as-sibaa mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa tere lekk lépp loo xamante ne ni dafa am ay mooy seen seel yi bépp animal bu am ay seel te bokk ci euh, ndegment yi loolu yonent bi alayhi salaam daf koo tere ku ko lekk waaye euh, ak xadiis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi ne ci Muwatta imaamu Maalik rahmatullah alayhi mu ne naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an sibaa mu ne yonent bi moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa tere ci lekk li nga xam ne mooy animaux animaux féroces yi nga xam dañuy am ay seel ah, beneen luy luy luy luy luy buy wane lool ba mu muy hadith sayna Abu Sa'laba al-Khushani rahmatullah alayhi nekk ci sahih imaamul Bukhari rahmatullah alayhi mu ne comme hadith sayna Abu Hurayra bi la mu ne yonent bi alayhi sa salaam dafa tere an akli kulli dhi naabin min as-sibaa mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa tere lekk lépp loo xam ne dafa am ay seel te bokku ci ndegment yi kon loolu mooy léegi nag bu ñu xamee loolu kon mooy yow da xam ne kon segg euh, bukki gaynde ak ñoom tigre ak euh, ay félin yi voilà panthère mooy félin yi voilà mooy seen seen mooy félin yépp yooyu carnivore yi nga xam ne yooyu lañuy dunde yooyu yëpp kon da xam ne loolu lekk lekk seen yàpp dafa xaraam beneen façon woo xam ne dafa dafa xaraama lekk seen yàpp mooy loo xam ne dañuy animal boo xam ne sharia day tere ku ko rey animal boo xam ne comme mboot mboot yonent bi alayhi dafa tere ci xadiis bu ne sahih ci ci abu sunan abu dawud rahmatullahi alayhi que ne yonent bi dafa tere ku rey mbott loolu nag loolu mooy règle nga ciy jële mooy kon animal bu ñu tere ku ko ku ko ku ko muy animal boo xam ne espèce euh, protégée espèce protégée kenn mënu koo rey kenn mënu dañuy tere ku ko rey kon loolu dañ ci lu ñuy tere nga nga nga rey te yow bala nga koo lekk ci yoon danga koo war a rendi kon mooy lekk ko day day nekk loo xam ne du mën a ne day day xaraam nga lekk voilà du moom du jàppandi même bu dee rendil nañ la ko da ngay xam ne lii nii dañu koy tere waaye tamit mu am leneen mooy ani bépp beneen ani bépp animal boo xam ne dañuy digle cette fois ci ku ko rey xam nga bële mooy dañuy tere ku ko rey bii nag mooy animal boo xam ne dañuy digle ku ko rey comme jaan jaan booy julli jaan bu ñëw boo gi lool bu la naree kii doo taxaw naan man damay julli bon garaawul bu ma reyee maa ngi ci jaamu yàlla non mooy yooyu euh, bépp animal boo xam ne dañuy digle ku ko rey mooy animal boobu lekk ko ndax see ndax seenuk seenuk euh, lor gu ñuy teg doomu aadama yi moo tax ñu digle ñu ñu rey leen voilà kon mooy bépp animal boo xam ne noonu loo loolu mooy loolu loo loolu da ko àtte boobu da koo dal mooy dañuy tere kon ku lekk yàppam léegi mu am yeneen muy comme golo yi ndax yonent mi alayhi salaatu dafa tere ku lekk golo mooy animal de de la brousse yi nga xam ne suñu mbokk ci Afrique centrale yàpp wu ñu apprécier la mm-hmm. mais mooy boobu noonu dañ koy tere fii ci pétale bi ngay gis ci marse yi ñuy ñu saam yàpp golo yi gars yi di ko jënd mais <laughs> si si xanaa loolu kay wala ma su ngeen ko gis fii animal fii lañ koy viande de de brousse sax lañ koy woowe buñ ko waxee rek mooy yàpp golo liñ ci jublu ah mooy yooyu noonu dañ koy tere <laughs> te loolu euh, boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi mu ngi ci dëppoo comme li imaam al-Hafiz ibn Abdul Barr wax mais loolu dañ koo te loolu moo seen ak tereem dafa leer mooy golo kon singe dañuy tere ku ko lekk beneen bi mooy euh, yàpp yàpp mbaam suuf mbaamu kër yi ndax boobu gis nañ suñu xadis bii nii kën yonent bi alayhi salaam keroog Xaybar dafa tere ku lekk yàpp mbaam suuf ah mu am yeneen ah xam nga euh, yi am ci seel yi muy ñay muy yàpp ñay est-ce que ñay moom dafa ci la bokk wala déet xam nga ñay day am mooy kii yooyu ivoire yi ñuy voilà défense yi loolu ah, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci li gën dëgër mooy ne ñoom dañu jàpp ne ah, kii bii nii mooy ñay moom it du woo xam dañuy lekk yàppam bokkul ci yi ñuy lekk seen yàpp moom it nay léegi kon mu des lan muy yàpp yàppu kii berkelle animal boo xam ne dafa tukkee ci fas ak mbaam loolu dañuy tere ku ko lekk ku lekk yàppam kon am nañu am nañu mbaam xuux ak bépp animal boo xam ne dañuy digle ku ko rey non dañuy tere ku ko rey espèce protégée comme mbott yi moo tax euh, euh, restaurant yi def cuisse de de de de grenouille am na nag jullit ñoo xam ne gis naa ñoo xam ne sax ñoo xam ne xam naa leen dañu foogoon na loolu dara newu ci bés biñ déggee ne dafa xaraam affaire bi da leen a choqué ndax foogoon nañ ne loolu ndax dafa bërëb yi ñuy kiiwe mhm. cuisse de grenouille yi mhm. dama mel ni ñoom nee nañu baax na neex na ci ñoom daal waaye dafa xaraam dafa xaraam mooy mooy comme que dañuy cere ku ko rey mooy ne loolu dafa xaraam ak bépp ak beneen bépp animal boo xam ne tamit dañuy digle ñu rey ko ndax lor bu muy def muy teg ci jaam yi comme jaam yi am golo tamit gis nañ ko kon ak ñay léegi mu am yeneen mooy euh, euh, yàppu euh, kii noo gé mbaam mbaam mbaam mbaam suuf mooy ànd mooy ñoom tamit seen yàpp dañuy dañu ko mooy euh, dañuy tere ku ko ak lu jóge lu tukkee ci loo xam ne daal mbaam ndax euh, bax la comme que mbaam ci la loolu moo tax affaire boobu am léegi nag buñ amee yooyu léegi mu des ma léegi fas nag la viande chevaline moom ba loolu dagan naa lekkam jéeg loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ci wute ñu am ci ku mel ni xanafiya yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne loolu yàpp yàppu fas yàppu fas dafa xaraama lekk waaw mooy yàppu fas dafa xaraamal consommer maalikee yi rahmatullah alayhim ñoom euh, ñu ne yàqu fas àggul ci comme ni ko xanafiya yi waxe mooy dañ koo sib dañu koo sib mais du loo xam ne dafa xaraama lekk dañ koo sib nag mooy ne boo boo ko lekkee manuñ la ne def nga lu xaraam tamit mais quand boo gisee leneen à sa lekkal leneen nga ba ko fi loolu mooy dañ koo sibbi lool la alors que bu dee xanafiya yi moom amul loolu mooy lii dafa xaraama lekk dafa xaraam c'est catégorique lii yàpp fas moom bu fi desee nga lekk ci naajo jeeg beñ yi waaw loolu lay tekki alors que bu dee Maliki rahmatullah alayhi boobaa yow nga gis euh, bon moom mu ne fi ak leneen bon dañ naan la jëlal ci yàpp xar bi kawe mu nga bàyyi ko fi mais nag boo ñëwee ne non mais man nag dama koo bëgg boo ko lekkee ñu ne loolu dara newu ci mais quand dafa at dañ koo sit léegi mu des euh, Shafi'i yeeg Hanabila yi rahmatullahi alayhim ñoom ñu ne da loolu dagan naa leen kibeel gi gi Maliki yi ra wax rahmatullahi alayhim amu ci. insha allah mooy ñoom seen seen dernier wax bi mooy li dina dëgër que ne kon yàpp fas dagan naa lekk que ne sibeel gi sax amu ci euh, léegi lan mooy seeni seeni dalil yuy wane ne yéen loolu man naa man mooy euh, dagan naa lekk alors que yéen xanafiya yi rahmatullah alayhi wax ne dafa xaraam ñii ne dañ koo sit yéen ngeen ñëw ne dafa dagan léegi yéen fan ngeen ko teg ñoom ñu ne ñun fi ñu ko teg mooy hadith sayyidatu asma mi nga xam ne euh, euh, radiyallahu anha nga xam ne mu ngi xadiis mu ngi sahih imaamul buxaari rahmatullah alayhi mu ne dañoo daldi di rendi fas jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa akal naa min ñu lekk ci mooy rendi yàpp euh, aw fas ba pare lekk ci te yonent bi alayhi salaatu wa salaam terewul nag mu daal di askanale mbir mi que ne jamono yonent bi alayhi salaatu wa mooy doonul am sens bu dee ne moom yëgu ko loolu taxul bu doon ne yëgu ko taxul doonul naan da nga koo rendi woon jamonoom voilà. ñu ne ñun lool suñu xadis la ak beneen xadis Seydina Jaabir rahmatullah alayhi mu ne keroog bésu radiyallahu anhu mu ne bésu Xaybar yonent bi alayhi salaatu salaam dafa daganal yàpp fas waa dafa kii xaraamal yàpp mbaam permettre jox autorisation ñu mën a lekk ci li nga xam ne mooy yàpp fas te ginnaaw bi mu joxee autorisation war a xasa fi fi fi fi faras loolu à part boobu déggaatuñu feneen fu ñëwee ci ginnaaw ne ah léegi nag Euh, yàpp fas bi ma leen permettre woon léegi xaraam na loolu déggaatuñu ko ñu ne lii suñu day dëgëral que ne kon ñun ñu suñuy euh, même hadith bi sax imaam muslim it solo na ko bu Seydina Jaabir bi radiyallahu anhu muttafaqun alayhi la mu ne keroog bésu Xaybar yonent mi alayhi salaatu salaam dafa tere ñu lekk yàppu euh, mbaamu sëf ba pare war a xasa fii luhumil faras mu daal di permettre ñu lekk ci yat li nga xam ne mooy fas ba pare ñu ne leneen li nga xam ne mooy dëgëral suñu kii mooy albaraatul asliya suñuy dalil mooy ne ndax mbir yi ci cosaan dañoo nekk loo xam ne dañoo dagan dañoo dagan loolu mooy cosaanu mbir yi comme que nag amuñu leneen dañoo dagan fekk amul luy ñëw texte charia buy ñëw ne nag waaw baraatul asli dëgg la mais quand bii maa ko ci génne comme ni nga xam ne ci biir animaux yi ci la génnee mbaam xuux ak yi ak yeneen yi mu tere loolu amuñu ko ci fas loolu amuñu ko ci amuñu ko ci fas sauf bu dee eh, Maliki rahmatullah alayhi ñoom dañ ne ñun gis nañu dalil yi nii yépp waaye pour bàyyi xel quand même li eh, ndax Hanafi rahmatullah alayhi ñoom ñoom dañ ne comme que aaya bi eh, bi bi bi bi suñu borom naan wal xayla wal biraala wal xamiira li tarkabuha wa ziina boobu noonu eh, ndax da ne wal xayla suñu borom fekk muy muy muy muy limal xéewal yi ñu defal mu ne fas wal ak berkel wal xamiira ak yi nga xam ne ñooy mbaam suuf yi mu ne loolu da koo def li tarkabuha ngir ñu war mooy ñu def ko monture wa yaxluqu moom suñu borom dina bind sax wa zina waaw ak loo xam ne pour taar la wa yaxluqu dina bind na bind na moom loo xam ne yéen xamagu ngeen mooy jamono jii ngeen nekk du fu bokkagul ci monture yi ngeen xam ñun am na ñu ci xam yu bari hmm. léegi nii am nañ monture yu bari yoo xam ne façon waruwaay yoo xam ne jamono jooj feeñul woon te ñun lool muy xéewal gu ñu yàlla defal li ñu jël ñëw fii rek loolu amuloon bus yeeg oto yeeg avion yeeg yooyu yëpp loolu xéewalu suñu borom la bu ñu defal ñu war ko di bàyyi xel saa su ne bañ a rek jàpp ne bis bi tardé na rek ñuy kaas waaw di di fàtte xéewalu yow même bu bii tardé am na beneen buy ñëw am na ñoo xam ne loolu sax amuñu buñ naroon a ñëw fii jógee fële dañuy dox amuñu beneen beneen beneen opportunité buñ mën a am kon ñoom kon loolu insha allah mooy li gën dëgër mooy waxu kon euh, aviwu euh, Shafi'i yi Hanabila yi rahmatullah ke ne kon yàpp viande yi mooy loo xam ne dagan naa lekk ndax kon hadith sayyidatu Asma ak bu sayyidatu Sayyidina Jaabir radiyallahu anhuma wa ardaahuma léegi kon ah, kon bu kon mooy pare nañ ci façon yàpp yi nga xam li nga xam ne dagan naa lekk seen yàpp wala déet léegi mu des. boobu euh, am na benn kii ci yi mu tudd yoo xamante ne euh, mooy ndegmeent yi nga xamante ne mooy yiy lekk yàpp yi nga xamante ne dañuy lekk yàpp yëpp dafa xaraama lekk mais yooyu noonu picc yi ci lañ bokk maanaam picc yi di lekk yàpp comme tan ñoom xeet yooyu ñoom dëbin ñoom ñëpp dañu xaraama lekk tamit hmm. waaw pour. waaw waaw. non mbaam àll dagan na. non mbaam àll moom dagan naa lekk. waaw non zèbre mooy mbaam àll waaw. non non comme waaw waaw non boobu déedéet déedéet moom dama laaj waaw escargot est-ce que danga naa lekk et puis dëkku Centre Afrique bi ngeen lekk waa dagan parce que yooyu ñu escargot mooy yi ñu genre yi génnee ci ndox la voilà coquillage yooyu lépp luy ci ndox dafa dagan a lekk léegi léegi lekk waaw waaw non non mais insectes yi borom xam-xam yi rahmatullah alayhim comme lu demee ne fuqaha maliki rahmatullah wala mo baba ñoom dañuy wax ne insectes yi dafa xaraama lekk li tax mu xaraama lekk nag moom mooy dafa bokk ci xabaa'is yi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme li alquran wax bi naan wa yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith maanaam dafa dafa ñëw aussi pour daganal leen yi tey yi dagan yi lapp yi lapp waaye dafa ñëw tamit pour xaraamal ci yéen lépp loo xamante ne dañoo salte dañoo sobewu mm-hmm. euh, lu waaye moo tax insectes yi ñoom ñu boole ko ci yi nga xamante ne Euh, dañ maanaam euh, wala ko bon subhaanallah astaghfirullah yeneen fuqahaa yi ñoo ko tere fuqahaa Maliki rahmatullah ñoom daganal lañ ko sous condition ñu rendi ko voilà loolu la voilà sous condition ñu rendi ko mais ñoom dañuy wax ne rendi bi ñu leen di rendi parce que fuqahaa Maliki rahmatullah foofu la ñu wute yeneen fuqahaa yi yeneen fuqahaa yi rahmatullah ñoom dañ ne Euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw pour xaraamal yooyu te yooyu noonu dañoo salte dañoo maanaam lool day tegtal ne laab laabuñu kon maanaam euh, dañuy xaraamal rek ndax dañoo salte euh, comme ni nga xamante ne tamit noonu la ñun ñëpp d'accord ci ne par exemple lekk suuf dafa xaraam parce que dafa salte suuf waaw lekk suuf donc <laughs> voilà voilà ñun kaw la ñuy xalaat waaw voilà waaw. waaw keroog mënoon naaj ci benn benn période par rapport ak alxuraan ndax am na ñoo xamante ne bu ñu ko bu ñu gënee daal benn période alxuraan bu ñu ci débarrassé wu non suuf si am na ñoo xam ne ñaari ñaari fànn ñenn ñi dañuy naan dañ koy lakk. yéen ñi naan noo da koy suul. waaw ma ko léegi moom mu ci xalaat mu ne ma te boo ko lakkee ba tey kii boobu noonu chaque fois c'est-à-dire euh, alpha bi am boo ko suulee tamit da war a wóor ne que yow ko suul foofu dafa am sobe ma ne kon boobu buñ ko boo ko yóbboo kon géej nag sànni ko foo xamante ne ne ma ak géej lépp lu ciy dem mu li ñu wax ni que foofu sobe amul moo tax ma laaj suuf. non non non li mu wax noonu amul. d'accord parce Seydina Usmaan radiyallahu anhu bi ñu bindee alquran yu njëkk yi bi yu alquran yi ñu yi yëpp daf leen a dajalewaat ñu jël benn forme benn kese boo xam ne ñëpp dañuy dëppoo suñu biir valable nag ñu tasaare boobu yi ci def yëpp daf leen a lakk ci teewaayu saxaaba yépp ñu xam ne ko nii lañ koy dox doxale alquran boo ko yoree kayitu alquran boo ko yoree ni nga ciy débarrassé woon mooy dañ koy lakk voilà loolu la voilà léegi euh, voilà léegi bon bon bref léegi ah pour revenir ci ne yooyu yëpp dañu sobewu sauf que fuqaha Maliki rahmatullah alayhim ñoom dañu jàpp ne dañu jóge ci seen cosaan ne lépp luy dund ci cosaan dafa dagana dafa dagana lekk lépp luy dund dafa laab te dafa dagana lekk léegi nag yi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam il faut dalil preuve buy ñëw pour wane ne lii daganata lekk quant Euh, euh, tudd na ko sànq ne lu tax ñu jàpp ne fas dañ ko sip mooy li ñuy tuddee ci ñoom ri'ayatul xilaaf c'est-à-dire que ñoom dañuy bokk ci li ci qaa'ida yi ñuy jëfandikoo mooy dañuy sàmmonte ak wuute comme gis nañu xanaf yi rahmatullah alayhim dañuy jëfandikoo euh, li ñuy tuddee dalilul ixtiraan mooy li mu tudd sànq daf ko résumé maanaam dalilul ixtiraan la maanaam mooy le fait que alxuraan tudd fas baax la mooy berkel ak mbaam yëpp mu boole leen ci benn aaya mais ba pare mu boole leen te conjonction de coordination rek a dox seen diggante faas ak bax la ma berkel la ak mbaam yooyu yëpp yàlla daf ko bind pour ngeen war ko ba pare pour ngeen taaru ci taarloo ci maanaam mu nekk genre loolu rek comme ni ñu ko xamee léeg-léeg voilà boo waree si gëlëm boo moo oto oto bu rafetee <laughs> bu rafetee xeetu taar la maanaam xeetu voilà comme ni nit ki di solo yére bu rafet tamit voilà maanaam ni muy waree tamit ci yooyu noonu la léegi nag bii borom subhaanahu wa ta'aala waxee loolu ñoom ñu ne nañ xool comme que ñoom la ñu cité ndóor ci ñoom ñett ci ba aaya bi ba pare li leen tàqale rek mooy con li leen dox seen diggante mooy conjonction de coordination bi bii ak bii ak bii donc citation boobu loolu day teg la ne ñoom ñii ñoo bokk àtte ñoom ñoo bokk àtte comme nag ñoom ñoo bokk àtte te xam nañ ne berkelle daa xaram xam nañ ne lan daf xaram mbaam daf xaram kon beneen bi ñu bokk ñu cité ndooleen moom it day xaram maanaam loolu dalilu ixtilaaf boobu lañ jëfandikoo foofu mais sauf que foofu dalilu ixtilaaf bi dëgërul maanaam euh, di jëfandikoo argument ci xeet daje boobu loolu dëgërut foofu loolu moom moo tax mais fuqaha Maliki rahmatullahi alayhim dañ ne mais malgré tout quand même nañ sàmmonteeg wuute bi ñun da dañ jàpp ne dagan na nee nag nee nag boo amee leneen bàyyi ko maanaam dañ ko sib moo tax ñoom ñu jëfandikoo baat dañ ko sib contrairement ak fii nga xamante ne ñoom dañu ne mbir mii de Euh, sax yi ak euh, kii ñoom yooyu dagan nañ maanaam euh, dagan nañu ñu ne ñu ne parce que dañuy dund moment bi ñuy dund bu ñu leen rendee dana dana dagan ñu ne mais nag sauf que ni ñu leen di rendee comme que ñoom dañoo tuuti façon bi ñu leen di rendee mooy boo leen dee yëy wala yu mel da naan bismillah rek ce qui fait que ñoom loolu moom moo tax comme tey kuy lekk benn pom yi ba tey am sax bu ci nekk bu dee wax bismillah yooyu sax bi mattaale ko ak yooyu après garaawul mën na ko sax bi mën naa lekk amul léegi nag après mu def question wu ndax seexlu na ko seexlu ko loolu après moom appréciation am la mais ndax dagan na war a daganum fu xaw Maalik rahmatullah ñoom dañ jàpp ne dagan mais ñi ci def dañoo jàpp ne sobe la loolu moom borom mooy wutee foofu Allah ta'ala waaw waaw dama dama doon laaj parce que sànq dañ ne suuf da ko doon xaram lekk. mosoon hmm. léegi bu fekkee yenn saa dañuy gis ñu bindal la benn saafara. Hmm. léegi def li nga dañ ci def suuf wala boog lu def suuf def ci biir la nga naan ko quoi léegi lan mooy affaire bi foofu. voilà. Euh, yooyu bon non non en fait euh, loolu dafay dafa am ay ay mbir yu bari yu jar a laaj foofu. maanaam mbir mi nekkul rek ci ndax euh, maanaam mbir mi léegi nekkatul rek ndax suuf bi xaraam naag xaraamut mais jëmmi suuf boobu ñu la wax ne nga def ko ci lu tax ak lu ko waral ak ban rôle lay jouer ci mbir mi euh, léegi ñaari possibilité am nañ mooy ne dañoo gëm capacité naturelle suuf ci Eh, di maanaam di jëfandikoo loo xamante ne maanaam di mën a loo xamante ne c'est d'ordre mystique bu boobaa wallahu alam waaye li gën a feeñ mooy ne day nuru xeetu bokkale yi eh, quant à su fekkentee nag dañ ni par exemple suufas jàkka wala suufas eh, juma wala ñu ne maanaam xeet xeet yu mel noonu nga xamante ne fo bërëb la bu ñuy jaamoo yàlla mu nekk ne barke bi nga xamante ne mooy barke jaamu yàlla dañ koy jaamu yàlla la ñuy dàkkaale bu boobaa loola day daal di nekk loo xam ne lu dagal lay doon léegi nag mu daal di def nag léegi ñu ñëw ci cadre euh, suuf si nga xamante ne euh, maanaam suuf ci boppam moom ci jëmmi boppam du sobe maanaam suuf ci jëmmi boppam du sobe loolu moom moo tax euh, ñoom dañu ne suuf dafa salte dafa salte mais suuf ci jëmi boppam du sobe d'ailleurs loolu moom moo tax nga koy mën a tiime maanaam boo amul ndox nga tiim ak suuf parce que suuf ak ndox ñoo maanaam suuf ak ndox dañuy remplaçante maanaam wala bokk suuf dafay remplacer ndox toujours voilà mais euh, ce qui fait ndox tey ndox mii ndox mii suñ jëloon suuf def ci biir mën na ko waxoon nañ ko gisoon nañ ko maanaam mën na koo setalaat maanaam ndox mu laat ndox mu mu sobewu ñu jël suuf sotti ci yëngal yëngal yëngal yëngal yëngal yëngal après ñu bàyyi yu affaire bi teey teek mën na maanaam degré yu suuf si mën wàcce waale molécule yu sobe wàcce waat ko ci suuf d'ailleurs loolu la ñuy ci ndox mi ndox mi di jóge ci wanag yeeg yooyu ban la ñuy jël rek jaarale ko ci ndox mi jàll jàll jàll après mu seggu ko ngir suuf si mu jaar mu seggu complètement ndox mu baax mi génnaat ñu jaarale waat ko nga ubbiwaat sa robinet mu ñëwaat maanaam euh, kon loolu <laughs> kon loo <laughs> donc <laughs> yooyu kon kon kon kon kon maanaam aussi donc tout dépend daal ci côté bi ñuy bi ñuy wax mais kantaar loolu maanaam bu euh, jëm mi mbir mi ci boppam moom moo xaraam ci côté bi nga xamante ne dañuy xool rek côté laab nag laabut bu dee côté laab nag laabut rek la suuf si amu ci benn problème wallahu ta'ala jazakumullahu xayran man masala bi kii ñu gisoon nañ ci kiiwu mooy bi jëm ci wàllu escargot yeeg yooyu yëpp gisoon nañ ko ak insectes yi nan lañ koy nan nan lay laal ci côté Maliki yi rahmatullah nan lañ koy mën a lekk xadiisu weñ bi loolu nañ ko foofu waaw voilà mm-hmm. lu ci gën a yaatu mu nga ci xadiisu weñ bu moo doon xadiisu Seydina Abu Hurayra mm-hmm. radiyallahu anhu mu ngi woon foofu pour lu gën a yaatu mm-hmm. insha allah léegi kon kon masala ñetteel bi mooy léegi ana lan mooy àtte yi nen est na walla déet Ah, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne bu dee nen la bu yàquwul nen bu yàquwul jóge ci euh, animal boo xam ne dañuy lekk yàppam comme ginaar wala kanaara loolu laab na léegi nag bu nekkee ne boo xam ne du ñu lekk yàppam mooy animal boo xam ne mooy muy animal buy nen quand boo xam ne du ñu lekk yàppam ah ñu ne nen boobu noonu du la waaye ah léegi léegi yà mooy fekk affaire bi mooy buñ ne animal boo xam ne dañuy lekk yàppam fekk te yàquwul mais lan lañuy xame lan léegi nen bu yàqu nanam la ñuy définir comme ginaar bu nen léegi mooy ndax léeg-léeg nga toj benn nen moom nga gis ne ni mu mel bokkul ak ni nen doon mel en général est man kañ laay jàpp ne nen bi baaxatul wala déet loolu mooy laaj bi mooy man yor naa samay nen trente nen tey may omelette mais ma toj benn mu baax ma toj ñaar mais beneen bi ma toj ko daal affaire bi ni mu mel man yàgg naa ko utiliser mais jëfandikoo mais masula mel nii bii daal moo xam kuy mayonnaise wala yu mel noonu léegi nag man ci ban nan lay def nan laay xame ne nen bii tey baax na wala baaxul loolu mooy laaj bi nan la nan la ñuy xàmmeewe ràññeewe nen bu yàqu mbir ndax buñ nee rek bu dee nen buy jóge ci animal boo xam ne dañuy lekk yàppam loolu laab na loolu baax na mais mooy bu yàquwul léegi bu yàquwul boobu est-ce que est-ce que xanafiya yi maalikee yeeg shafi'iyya yeeg xanaabila yi rahmatullah ñoo bokk nu ñu déggee lu yàquwul mooy lan léegi loolu xanafiya ah, yi rahmatullah alayhim dañ ne ñoom ñoom lenn la ñuy considérer la ñuy xool pour xam ndax nen bi yàqu na wala jël ñu ne bu dee dafa soppeeku ñu gis mu nekk mu dereetal bu bari ñu gis ni ci biir dafa xam nga nen day daanaka nga gis ci biir bi mu ko fegee mu lu xonq mu dereetal bu baax ñu ne loolu nen boobu noonu baaxatul mooy ne kon selon ñoom boo tojee nen bu mel noonu bu dee moom kese moom moom nga yor kon doo ko consommer mooy laabatul lay tekki baaxul ah kanta Maliki yi rahmatullah alayhim ñu ne ñun dinañ d'accord ci li Hanafiya yi wax rahmatullah alayhim waaye dañ ci yokk yeneen condition te yooyu mooy comme bu mu bokk ci ñu xool biñ ko xeeñcoo xet gi mu am xet gu bizarre boo xam ne dafa dafa xet gi bon lii nen doonu loon mel nii ba pare teg ci mu nooy nepp gennam nooy goo xam ne aw yëf yi mbir mi nen gi ñu ne mooy du loo xam ne d'habitude nii lay mel ñu ne kanta bu dee dafa jaxasoo ndax nga to nga nga nga toj ko gis mu jaxasoo mooy jaune beeg leneen li jaxasoo ñun ñoom loolu gisuñ ne loolu problème la waaye bu dee ne dafa dereetal teg ci xet gi soppeeku ñu ne loolu noonu euh, day laat dara newu ci mais ñu ne bu dee nag benn comme benn da nga ci dereetal bi mooy paa ngi gis ci lu xonq benn comme benn toq rek ñu ne loolu bu dee loolu lool lool loolu amul loolu garaawul bu dee loolu noonu garaawul ñoom noonu la ñuy xàmmeewe nen boo xamante ne nen boo xamante ne nii dafa yàqu ah kanta Shafi'i ya rahmatullah ñu ne ñun ni ñuy xamee ne nen bi yàqu naam déet mooy dañuy xool est nen bi bu ko bu roog nenu ganaar la est que ganaar bu ko boofaatee dina baax wala déet ñoom loolu rek lañ ciy xool dereetal nag yooyu ñun daal li ñuy xool lenn la est bu ko bu ko léegi loolu nag dafay laaj nga xool ñi nga xam ne dañoo am xam-xam ci domaine boobu ndax bu dee xamoo ci dara yow du yow yaay ñëw rek ne kon bon j'espère ah non non il faut kon ñi xam loolu ñi nga xam ne ñoom amaana ay yar ganaar ak yàgg nañ ci ñoom ñu mën a xam ne. bon lii moom baax bu ko bu ko ganaar gi boofaatee dina baax ñu ne ñun daal bu dee lool mën naa ne loolu dañuy considérer ne nen bi yàquwul bu dee nag waa ji ne loolu lii moom moom mënuñ ko boofaat ñu ne lii nen bi yàqu na ko léegi mu def xanaa bi lay rahmatullah alayhi ñu ne ñoom daal lenn rek la ñuy bàyyi xel mooy est nen bi ci biir mooy lii nag day day day supposer que ne xott bi mooy coquille coquille vif yooyu lool lool dara new mooy reste na intact mais ñoom li ñuy bàyyi xel mooy est-ce que li ci biir jaxasoo na bu ñu nen boo xam ne li ci biir lépp a jaxasoo ñoom loolu la ñuy bàyyi xel est-ce jaxasoo na wala déet leneen li ci yeneen yi li ci ñeneen ñi wax yëpp ñoom yooyu xooluñu li ñuy xool laal mooy est-ce que kon jaune beeg ak leneen li dafa jaxasoo wala déet bu dee dafa jaxasoo ba daanaka mënatoo leen a ràññee ñu ne loolu nen bii moom boo ko tojee bi yoboo rek nga def ko ci poubelle bi mais du baax kon ñoom léegi nag euh, fii nag amul moo ñii ñoo gën a dëgër leen non yii ay furon la yoo xam ne affaire mooy du du du ne da ngay ñëw ne non ñii ñoo gën a dëgër lee wala déet mooy ku nekk yaay xool hmm. selon li nga xam ñi nga xam ne jàpp nga ne moo ñii man daal avis ñii daal man foog naa man moo ma gën moo gën a fi man nga defe noonu nga jëlu léegi bu ñu paree ci masala boobu léegi masalaam waa léegi yi ñuy lekk seen yàq mooy animaux yi nga xam ne waaw <laughs> waaw wax non mais boo ko baxalee xoola buñ jëlee comme exemple xanaabila yi rahma rahmatullah alayhi ñu ne moom ñoom li ñuy bàyyi xel mooy mu jax mu ree jaune beeg leneen lépp dafa jaxasoo mooy ne loolu boo ko baxalee bu génnee di nga ko xam ndax xam nga bu dee nen bu normal la mooy li weex li mooy nekk ci kaw jaune bi nekk ci benn côté moo xam ci suuf gi wala daal ci benn ci hmm. mais nag bu dee da nga koo da koo baxal ba pare teg mu sedd nga dindi ko gis lépp mu jaxasoo mu am couleur gu jaune ak bu weex bu dee comme xanaa bi lay rahmatullah dañ naan la neen boobu baaxul léegi bu dee maalikee rahmatullah alayhim comme ñoom ñi ne ñoom dañuy bàyyi xel wala xanafiye yi ñi ne ñoom dereetal bi lañuy xool ñu nga nga baxal ko génn ko gis gis ci mu xonq ñu ne la nen bi baaxul mooy loolu la mooy ñoom walla ay ñuul ñuul walla mooy loo xam ne daal du couleur boo xam ne nii la doon mel walla mu vert walla nga gis fii ay ay point fii yi ñu ne la lool nen bii moom du baax léegi nag kon baax na léegi beneen masala bi mooy ana lan mooy àttewu yi nga xam ne day génn ci anim anim animaux yi nga xam ne dañuy lekk seen yàpp comme lan mooy comme yi nga xam ne seen euh, béjjën yi ak yi nga xamante ne mooy animal boo xam dañuy lekk seen yàpp comme nag dañuy lekk yàppam léegi liy génn ci ñoom fekk fekk moom mu médd mu mooy mu mu dee moo xam médd walla dee naturel loolu est léegi ñoom yi yi génn ci ñoom après loolu mooy ginnaaw bi ñu méddee est-ce loolu laab na wala laabul mooy man bu ma ñëwoon fekk fii benn benn nag ma ma ma génn gis benn nag boo xam ne dafa dafa médd est-ce que léegi man mën naa jël par exemple euh, béjjën yi wala soow moo xam ne dafa jóge ci moom walla loolu est-ce wala kii nu mu tudd euh, der bi der bi loolu xam nga traité woon nañu mm-hmm. loolu est-ce que loolu ba mooy yooyu di génn ci animal la boo xam ne ci cosaan mooy ne dafa dagan a lekk mais sauf ko tey dafa mid mooy soit dafa dee dee naturel wala niñ ko rendee daal niñ def ba dee daal rend wuñ ko ci yoonu sharia léegi Hanafi yi rahmatullah alayhi ñoom dañoo dëppoo ci seen biir que ne bépp façon animal yi bépp loo xam ne daf ci am liñ naan dunduk dunduk dunduk euh, nga xam ne day pousser du dunduk ruux la am mooy comme béjjën yi béjjën mooy ne mooy bépp cër boo xam ne ci ab animal ak nit sax que yow boo ko dompetee du metti ñoom xam nga ko téye woon sa karaw gii te bu buddiwu ko comme ma téye ci kaw nii nga bari karaw ma téye dompat ci doo mais doo ko yëg kon lool lool la ñuy xam ne kon karaw euh, dunduk lan la yor du dunduk ruux ndax dunduk ruux mooy comme bu ma jëloon sama baaraam bi nii nga kaata ci day metti boobaa ndax dundug ruux la alors que dundug yi euh, li nga xam ne du dundug ruux mooy yi nga xam ne day pousser dañ naan saa pousse comme taraw yi béjjën yi moo tax bu dee nee béjjën yi da nga ci téye dóor ci lenn bu dul ne ci cosaan bi ci fi da ko dóor foo xam ne day day laal ak euh, der bi daanaka mën na ko bañ a yëg ak we yi comme we moo tax we boo jëlee sa coupon di dagg mm-hmm. mais du metti yow mm-hmm. ndax bu doon metti gaw ma nga continuer léegi mooy yooyu noonu ñu ne ñoom dëppoo nañ ne yu mel noonu nga xam ne ñoom dañu yor yoruñu dundu ruux ñoom dëppoo nañ ne loolu noonu ci animal boo xam ne dañuy lekk yàppam bu génnee mu médd loolu dagan naa jëfandikoo kon mooy nag bi ma doon waxtaan man béjjën yi bu dee dama koo soxla mën naa ko jël même bu dee médd na ma récupérer béjjën yi daal di ciy defar paaka di ko utiliser voilà mooy ne mbir mi léegi dootul stb jën bi mooy façon mi ngi koy utiliser fa la wax jii ne léegi mais jël ko kese moom mooy loolu laab naa utiliser léegi stockage ji da koy def ab ndombo boo xam ne moo koy protéger loolu bu buñ nee daganul lool bu bee jën bi ci boppam la wax mais li mu tax li mu koy utiliser moo tax mais bu dee comme li ñu wax sànq da ko jël ngir defar ko paaka wala yooyu wala moo xam leneen loo xam ne lu dagan la loolu day dagan ñoom ñu d'accord nañ ci loolu léegi nag ah ñu daal di wute ci yeneen comme yi nga xam ne day jëm ci wàllu comme lu jëm ci soow mi graisse bi loolu euh, ku mel ni imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi moom dafa jàpp ne loolu dara newu ci mooy ne laat na yi ñuy defaree fromage ci comme nag wu mel noonu boo xam ne medd la ak xar ak yooyu ñuy nga xam dañuy dañuy lekk seen yàpp mais dafa médd yooyu buñ ko récupéré moom dafa jàpp ne baax na sauf que ñaari taalibe mi mag yi d'accorduñ ci loolu ñoom dañu jàpp ne lii nii yépp mooy yimu mu lim nii dara benn ci yooyu laabu ci léegi kon euh, loolu mooy côté xanafiya yi rahmatullah alayhi euh, waaye ñoom nen nen wax nañ ko sànq que nen bi fekk foog mu ngi nekk loo xamante ne day rester intact ni mel ni nen bi mel en général loolu baax na condition yi ñu dul d'accord li li ñuy naan yi yàqu na loolu wax nañ ko léegi léegi nag bu dee ci côté Maliki yi rahmatullah yi ñoom dañ ne animal boo xam ne dañuy lekk yàppam mu génn mu médd loolu daraam du ci dagal ba mu des der boo xamante ne nii dañu ko wulli mooy deram deru animal ba bu ñu ko wutlee te bu boobaa lii lii laat du du du du féppay laat ci der bi du féppay laat ñoom dañ ne der bi ah kaw gi mooy laat mais pas biir bi kaw gi mooy lan mooy bu ma jëlee sama der wulli ko ba teg ko bu may julli ni ma koy lale ñoom ñu ne kaw gi day laat mais ci biir du laat est que boo mooy boo ko lalee ci ngay li ngay taxaw noonu loolu ça va kantaa ci biir mooy beneen bi ngay teg ci suuf ñu ne loolu laadu waaye ñu ne man nga ko utiliser nag ci loo xam ne mooy yu euh, comme boo ci defee yu wow céréales comme loo xam ne euh, produit la boo xam ne dafa wow comme céréales yi dugub wala ceeb ñu ne même foofu bu dee bu dee bu dee ne laabul quand mais mën nga ko cee def mais ndax lu tax ndax comme que day wow mais mais mooy loolu day supposé na dafa wow mais boo ci sotteem ndox ñu ne bu dee ndox la mooy mën naa euh, récupérer loo xam ne mën nga ci def lu wow ak ndox ndax ndox mën naa lan voilà moom non dafa dafa mën a défendre boppam dafa am pouvoir bu mën a défendre boppam ndax innal laa tahurun la gisoo shay lu dul moom mooy par exemple boo yoroon sa der nga def ci benn sax comme der bu mel noonu animal bu mel bi nga defar ko def ko benn genre récipient jël soow def ci ci biir pour ñoom yow sa soow mi yàqu na ndax après mooy ndax der bi dafa dafa wowoon nga jël loo xam ne liquide la nga def ko ci mooy ne léegi der bi day mujj tooy te comme que loolu ñaar yu tooy la bii nii euh, daal di euh, sobewu kon day transmettre ak sobeem beneen bi nga xam ne sobewul alors que bu dee ndox la comme ko ndox day mën a défendre boppam loolu du ko du ko wàññi lu dul ne benn ci caractéristique mi da da ko soppeeku te lool lii mënu koo soppi ñu ne lool mën naa ne li tax tamit ñu ne céréales yi ñu ne céréales dafa wow dafa wow même bu dee ne sobe bii dafa wow mooy ci biir nii dafa sobewu mais du ko trans du ci transmettre dara ndax ñaar yu sobewu te wow du ñu du ñu paasante seen sobe gi du jaar ci beneen mooy euh, nit sobe bu wow yow boo ci laalee nii fekk yow tooyoo fi nga ko laal tooyul ci yow mais loolu loolu sobewul mooy jarul ngay dem di raxasu di naan noo man parce que li ma laal même yow boo supposé ci warom comme borom xam-xam yi ne euh, xaj xaj dafa dafa sobewu mais même ñooñu ñoom waxuñ la ne yow laal nga xaj rek ay aywa demal nga raxasu ji naan sama yére bi moom mënatuma cee julli foog mas fóot ko non ndax sobe bu wow bu dee ne xaj bi tooyul mooy condition yi ñu wax léegi tooyul tooyoo ci kaw ñi ne dafa dafa mooy ñi ne dafa dafa sobewu animal bu sobewu la même ñooñu waxuñ la ne laal nga ko rek demal nga summi ji sa yére ba bu julli jotee tax la yow nga rate julli bi ndax lan yére bi ma sol nii il faut ma dem ba sama kër war koo changer war koo fóot après sol beneen ngir door a mën a julli mais lool sax kenn waxu waxuloo amul kenn sax ñi ne sax dafa sobewu waxuñu la lool ndax ñaari ñaari yu wow manu duñu transmettre ante loolu te loolu loolu xam nañu sobe bu dul jóge noonu di dem ci beneen kon loolu Maliki rahmatullah alayhi comme loolu mooy seen seen kii mooy ne animal boo xam ne dañ koy bu dañuy lekk yàppam mu medd léppam day nekk day mujju nekk loo xam ne du dagan ba mu def der boo deru animal bi bu ñu ko wullee li ci laab mooy ci kaw gi ket biir bi nag di ko mën a utiliser boo ci defee ndox walla nga def ci loo xam ne lu wow la voilà boo ci defee yàpp wut yàpp lu tooy mooy dootul baax mooy yàpp wa day ndax da koy transmettre mooy lépp lu tooy loo ci def ci biir moom da koy transmettre ba mu des ndox ak li nga xam ne yu wow la léegi baax léegi mu des kon Shafi'i yeeg Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom ñu ne euh, lu mel noonu mooy du dagan xam nga bi ñuy wax ci wàllu der bi Shafi'i yeeg rahmatullah alayhim ñoom ak xanaa xanaabila yi xanaabila yi ñoom dañu catégorie koon ci wàllu der ñoom ñoom dañu ne der moom de façon deru animal boo xam ne dafa médd bu ñuy lekk yàppam der boobu wulli gi sax bu tax mu laat lool mooy mooy loolu mooy mazhabu euh, ñoom ci xanaa xanaabila yi ñoom lenn rek lañ jàpp ko ne mooy der bi ci nen bi daal bu dee ne nen bi gis nañ ne xott bi ak loolu lépp intertina normal na dara newu ci ñu ne loolu lool rek mu lañ ciy génne loolu rek mooy bu dee nen bu nen bu baax la à condition mu bañ a dugg ñoom li ñu jàppe ne lii bu amee ci nen dootul baax ñu ne loolu daal lañ ciy génne loolu moo ci laab à laab ah léegi nag mu am beneen beneen masala Euh, gis ngeen masala yi mooy du masalaay kiiwu ëpp kiiwu lii moo gën a dëgg rek léew a ndax yii nii dangay gis ni ah mooy même biir ngiir yi sax biir ngiir yi ci seen biir dangay gis ni da bari ay wuute dañ lay tënkal ne lii moom lañ wax wax xanafi yi presque lañ gis seen biir comme que euh, imam bi muy imam Abu Hanifa ak ñaari taalibeem yu mag yi ñoom ñoo ci wute yooyu lañ leen dil mais foo dem ngir boo dem bu ne day am tamit ay wute ci seen biir léegi bam des Maliki yi rahmatullah côté der bi moom loolu gisoon nañu kon ñoom loolu dañu jàpp ne lii daal moo ci moo ci baax bu ñu ko wullee ci biir moom du dagal du du du laat boobu ba mu des yiñ la wax tànk ne loolu rek nga ci mën a utiliser léegi nag mu des waa léegi ah, lan lan mooy mooy cinquième masala bi lan moo la ci ci ci affaire der bi ci fuqaha maliki rahimahullah mm-hmm. kon ñu bàyyi xel ne ñoom dañoo jàpp ne bu fekkente ne euh, rab bi dafa euh, dafa médd et ñu wulli der bi waaw ah, wala mo wala luñ du lekk yàppam mm-hmm. maanaam loo xam ne dafa sobewu mm-hmm. voilà maanaam dee médd wala boog ren diwuñ maanaam mais bu boobaa ñoom buñ ko jëlee ñoom lu ñu dul lekk yàppam ñoom liñ ci génn mooy mbaam parce que euh, maanaam ñoom dañoo jàpp ne même mbaam buñ ko rendee itam du du du kii maanaam euh, moom ak moom ak lu mel di ñoo yem ñoom mbaam dañ ko ci génn lu tax parce que dañoo jàpp ne mbaam Euh, bu ñu bàyyee nit ñi di ko maanaam li ñuy tuddee saddu sariya maanaam bu ñu bàyyee nit ñi di ko rendi pour di jëfandikoo der bi nit ñi dañuy dem ba dootuñu amati lu ñuy war te dootuñu amati war waay maanaam ci ci loolu lañ ko teg voilà mais sino euh, acte bi ci cosaan lépp loo xamante ne duñu maanaam lépp loo xam ne dañ koo rendi ci yoonu sariya maanaam buñ ko wullee loolu ñu wulli day dagan maanaam day day day làpp il faut ñu bàyyi xel ne bi ñuy wax bu ñu naan der bu ñu wullee bu ñu wulliwul laab naag laabul der ba tax ñuy wax mooy déedéet ba misa mooy bi nga xamante ne rendi wuñu ko wala boog bañ ko rendee daañ ko rendi ci yoon woo xam ne sharia ànd ci maanaam loola tax ñuy wax ba mu def mbaam mbaam sëf ngir ne mbaam sëf dañuy bañ nit ñi di ko jëfandikoo noonu pour di jëfandikoo di jël der bi parce que dafa bokk ci illa yi tax ñuy wax naan na lii moo tax ñu xaraamal ko yu mel noonu ngir ne nit ñi dootuñu amati lu ñu war donc beneen bi ci def ci biir loolu te te li mu wax ni maanaam li sax dëgg-dëgg sax ma jël kàddu gi ci bunt bi mooy ne buñ ne fuqaha maliki de rahmatullah nee nañ ah deru medd bu ne dañ koy maanaam biti bi moom dana laab waaye biir bi du laa ba mu def su dee ndox la wala yu wow yi lañ ci def ce qui fait que ñoom su fekkente ne dañoo jël yére boo xamante ne yére bi der la te euh, dëkk yiñ ko yi ñu jëlee der bi ñoom du ñu sàmmoonteeg ay ren lañ ko ci yoonu yàlla doon yooyu ñoom xamuñ ko wala mu nekk loo xam ay médd la jël ak maanaam voilà ce qui veut dire lan ce qui veut dire ni der boobu buñ ci defaree masal dàll dàll bi su dee yow sa tànk dafa tooy nga dugal ci biir dàll bi sa tànk bi day sobewu lu tax parce que biir der bi dafa lan dafa sobewu ce qui veut dire ni bu fekkente ne sax même bu dee xar la der bi deeru xar la sax nga jël ko ñu wulli ko nga sol ko fekk sa tànk tooy comme day laalanteeg biir bi day daal di soxewu maanaam loolu il faut ñu comprendre ne yooyu yëpp ay xeeti eh, conséquence ci lu xaw Maalik fay di wax rahimahullah ci bunt boobu te ci kaw loolu der boobu noonu doo doo maanaam yére lay doon boo xam ne par exemple doo ci mën a julli lu tax parce que sobe bi nekk ci biir mooy tax bu dee ceinture lañ ci defar noonu et cetera maanaam il ñu gis conséquence wax yi loolu lu muy tekki voilà ci mais loolu mooy ci li fuqaha maa ngi ko xam mais masala yooyu euh, gisoon nañ ko ci hadith ban hadith ah ban hadith ah ah <laughs> iza dubira al ihaabu faqad tahura ayyuma ihaabin dubira fakat taxawal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu ñu wullee der rek day daal di laaj après ci beneen euh, riwaaya ci hadith bi mu ne bépp der bu mu mën a doon bu ñu ko wullee bay laaj maanaam kon nga gis ne wax jooju mooy li nga xam ne moom mooy li gën a dëgër maanaam ne maanaam différenciation boobu ñoom ñu def ci der bi biir bi dana laaj mais biti bi du laaj kii bi yooyu loolu yëpp en fait ci bépp der ak lu mu mën a doon ak fu mu a jógee ak nuñ ko mën a defaree ak luñ ci mën a defar loola buñ ko xësee ba wul ko traité rek der boobu day daal di loolu la loolu moom mooy li gën a dëgg insha Allah wallahu waaw jazakumullahu xayran léegi kon léegi beneen masala bi mooy léegi ana lan mooy lan mooy ndegmeent mooy animal animal féroce bi ñu doon wax la mais nan la ñuy xamee lii animal féroce la xam nga sànq dañu ne mooy yi nga xam ne dañuy am seel nekk ay di lekk di di dunde yàpp mais léegi ndax euh, boo gisee wute bi am solo mooy ku nekk ni ngay définir mbir mi ci ngay jàpp ne animal bi animal euh, kii la sibaa la wala déet léegi boobu euh, Hanafi yi rahmatullah dañ ne ñoom lii mooy animal féroce ci ñoom mooy bépp animal boo xam ne day lekk moom li muy dunde mooy yàpp lay dunde mooy li sëñ bi doon wax sànq même ak picc yi charognard yeeg yooyu yëpp fekk ñoom loolu lay dunde ñu ne ñun daal lépp loo xam ne bépp animal boo xam ne mooy carnivore la loolu mooy animal féroce mooy mooy mooy siba ah Shafi'i yi rahmatullah alayhim ne animal féroce mooy bépp animal boo xamante ne nii day day songu day day songu doomu aadama yi mooy da leen di lor di leen songu comme yi nga xam ne même même bu dee ne genre siiru la si bu dee siiru la nga xam ne bu day songu doomu aadama yi di leen sonal te bu leen mooy comme ndax ñoom yooyu dañuy jàpp ni ñii benn bête à la rek proie la comme ni ñuy tuer gibier bi kese gaynde gi noonu lay jàppe doomu aadama bi bu dee ne lool la bépp animal boo xam ne day day day day day songu doomu aadama yi di leen mooy ñu ne loolu même bu dee muus la sax loolu animal féroce la ci ñoom kanta léegi a xanaf euh, euh, maliki yi bi yi raxmatulaa alayhi ñoom dañu ko teg rek fi xadiis li xadiis yonent sallallahu alayhi wasallam wax mooy li lim ne an akli kulli zi nabil min as-sibaa ñu ne ñun daal animal féroce daal mu lenn la mooy lépp loo dafa am ay seel dafa am ay ay croc te boo seetloo définition yi nii ñu joxe yépp ñoom ñépp ñoo rejoindre ndax animal féroce boo ci jël ni ko keneen ki définir lépp da nga koy fekk ci moom buñ jëlee par exemple gaynde ñi ne mooy ñi am napp mooy mooy mooy seel yi da nga koy fekk ci gaynde ñii la day song mooy lépp lu day song doomu aadama gaynde noonu lay def day lekk yàpp bi Hanafi yi rahmatullah alayhi wax gaynde noonu lay def kon au final da gis ne presque presque da gis ne mbir mi day wër day delluwaat nekkaat benn rek voilà léegi nag mu des beneen masala mooy te moo boobu day euh, dellu ci ana lan moo tax lan mooy lan mooy cause bi tax ñu tere ginnaaw bi ñu xamee ne yàpp mbaam suuf dafa xaram ana lan moo tax sharia daal di koy xaramal loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ci wute am wax bu njëkk bi mu am ci ñoom ñu ne li tax ñu tere ko mooy ne waruwaay la monture la mooy dañ koy war moo tax li tax yonent na leen saab saab keroog mu tare mu tere ko mooy dañ doon bañ bu comme que nit ñi dañu xiif dañu dem Xaybar xare lañ dem ngir xare ji imaginer yiñ fa mbaam yiñ fa yor nga xam ne loolu moo mooy euh, moom transport la leen doon jariñaale da leen doon yóbbuwaale ba foofu léegi bu dee dañoo permettre ñu koy lekk ñu leen di rendi di leen lekk mais bu ñu paree wala ñu war a ñibbi ana lan la ñuy waat am ñu ne ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne looloo tax yonent bi alayhi xam daal di koy doon tere te loolu mooy euh, euh, léegi léegi wax jooju noonu day am conséquence ndax bu dee ne looloo taxoon kon affaire bi tere bi day momentané ndax loolu lay ëmb wax jooju mooy dañ koo tere ndax war la woon dañ doon bañ war waayi manki bo comme bu doon ay oto lañ yor mais ñu ne ngir ngir mais li ñu fi indi lépp oto yi ñu fi indi duñ leen utiliser ci defar tànt yeeg yooyu di leen dajji par benn ndax sinon bu ñuy ñibbi duñu am fuñ dem ñu am lu ñu yóbbu léegi nag kon bu nee loolu dañ ne looloo taxoon monture lañ doon monture yi lañ doon bañ mu manqué kon mooy kay bu matee cette fois-ci kon tere ba day lan day deñ ndax alxukmu yaduuru ma illatihi ndax àtte bi kon day topp ak li taxoon kon ñu tere ko moo doon ne dañuy bañ ñu war a ñibbi dootuñ am lu ñu war wala du doy du mat ñu tere ko kon kay bu dee mat na léegi wala bu ñu ñibbee kon foofu dañ koy mën a consommer wala déet kon loolu mooy wax bu njëkk bi loolu mooy wax bu njëkk bi am ñeneen ñu ne de li tax ñu tere ko mooy ne keroog yeneen time a lay saar da koo tere ndax séddaleeguñu ko woon ndax mbaam yi dafa bokkoon ci ganima yi mooy li nga xam ne butin de guerre bi comme que séddaleeguñu ko woon te séddalee lu ñu butin de guerre lu ñu ci séddaleegul dañu war ko séddale nit waru kenn ci soldats yi ci armée bi amul droit di ko utiliser loolu dafa xaram ñu ne loolu loo taxoon ñu tere ko keroog am ñeneen ñu ne dañ koo tere ndax moom jàllaala la mooy ne mbaam mbaam yii li taxoon ñu tere comme que dañuy consommer mooy loo animal boo xam ne day consommer sobe di lekk sobe di lekk sobe ba mujj sobe boobu am effet ci moom nga xam ne ama boo ko jegee sax te muy xeeñ ndax sobe du bi nga xam ne moom lay lekk jàllaala nag mën naa nekk ginaar mën naa nekk kanaara mën naa nekk fas mën naa nekk mbaam mën na nekk lu ne mooy animal boo xam ne daal dafay consommer sobe ba sobe boobu muy consommer am effet ci moom bay xeeñ sax boo ko jegee ñu ne ñoom looloo taxoon ñu tere mbaam yi ndax mbaam yi day consommer loolu loolu kon mooy beneen li tax ñu ne cause boobu moo tax ñu daal di koy xaraamal kero ñu xaraamal bokk mbaam yi léegi ah, kon ñetta ngoo mooy kon dañ koo tere ndax lan ndax waruwaay yi lañ doon bañ mu manqué beneen bi mooy dañ koo cere ndax euh, mbaam ci boppam euh, butin de guerre bi ci butin de guerre bi la bokkoon séddalee guñu ko looloo taxoon ñu tere ko te bii day day day rejoindre ak li ñu waxoon ci monture bi mooy kon kon bu dee looloo tax kon bu ñu ko xasee séddale kon léegi day dagal wala man ma am mbaam moo xam ne du butin de guerre loolu tamit la wax jii nii cause bi tamit bo mooy ku jàpp ne lii moo taxoon kon ku yor mbaam këram bëgg koo lekk nii dañ ko dara new ci ndax la taxoon ñu tere ko loolu yow newoo ci kaa boobu léegi beneen bi mooy bi ñu wax léegi ne jàllaala la mooy li muy consommer euh, sobe ba sobe boobu am effet ci moom te loolu bu dee animal la bu ñuy boo xam ne dañ koy lekk comme xar moo xam ne dafa lekk sobe bañ naan xar mi dafa dof léegi yow bu dee da bëgg a tabaski ak da nga bëgg a tabaskee xar mi dañ naan la danga koy téye ñetti fan yoo xam ne léegi mooy sobe bi dootu ko consommer da nga koy jox leneen lu dagan mu ci mu koy lekk ba ni nga xamante ne nii ci lay renouveler mooy li ci biir. ñetti fan bu ko defee boobu nga man koo consommer sinon bu nekkee jàllaa la noonu moo ndax boo koy lekk mooy dalay lenn li sobe ngay lekk kon kooku bu dee tabaski moom amul problème comme que tabaski am na du du ne tey la tabaski rek man bu ma rendiwul tey du baax ndax bu doon lool la foofu lay foofu lay kiiwe te bu boobaa dañ naan ko doo ko rendi bu doon lool kese la mais du loolu sax léegi dañ naan kon yow sa xar mi comme que moom rek nga yor te jàllaala la léegi da koy parquer fee suba la tabaski yow parquer ko fee ba trois jours bu kiiwee après nga koy jox leneen nga daal di koy reen di tabaski léegi mu des leneen am ñu ne cause bi du du yii yëpp cause bi mooy ne moom ci boppam dafa nekk loo xam ne sobe wala sobe la moom mbaam ci boppam te loolu mooy li gën a dëgër ñu ne loolu moom dafa leer ndax yonent bi alayhi salaam ci boppam moo ne fa inna rij hadis bi ñu yor ci boppam moo anna allaha wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam yanhayaanikum an luhumil humuril ahliya fa innaha rijs ñu ne nee lii dafa leer cause bi du duñu chercher cause feneen yonent na sar sam moo ko wax ne moom buur yàlla ak ndawam bi de sallallahu alayhi wa sallam dañ leen a tere yàppu mbaam sëf mel ni dafa am laaj lu tax mu ne fa innaha ndax mbaam yàppu mbaam sëf di rijsun dafa nekk loo xam ne sobee la kon mooy li tax ñu dañ koo tere ndax sobe la kon loolu la ñuy xamee ne sobe li mu sobewu moo tax léegi nag ginnaaw ba ñu xamee ne loolu te loolu mooy li dina a dëgër que ne la kon insha allah mooy ne kon léegi euh, fii ba àddina bi tukki moo xam sa mbaam mi jàllaa la laag du jàllaa laag dañ ko ci butin de guerre bi la bokk bokku ci rek moom da mooy yooyu yëpp amu ci benn même bu yooyu yëpp dañee doo ko mën a consommer ndax li tax mooy moom ci boppam moo nekk loo xam ne riche mooy dafa nekk sobewu ci boppam dafa sobewu loolu moo tax kon doo day nekk loo xam ne du dagana consommer insha allah te loolu mooy ah léegi mooy léegi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañoo dëppoo ci loolu mais au début ñëpp d'accord ci woon ku mel ni Seydina Abdullah ibn Abbas moom d'accordul ci woon ne woon que ni bi mbaam dañ koo tere ndax rek dafa sobewu mais sauf que mooy avis yooyu noonu léegi dafa amatul boroom xam-xam yi dañoo mujj dëppoo ci ne li tax mooy ne dafa nekk loo xamante ne dafa sobewu lii nag dañ koy jàng ndax nit ñi xam ne lii am na amoon na mais léegi amaat léegi nag nit tamit mënoo ne non comme que amoon na boo man sama yoon na wuti ah amoon na kon man léegi je considère que ne daal mbaam moo xam ne tax mii suñu ko mooy ci de guerre bi la bokk séddalee guñu ko man avis boobu laa d'accord léegi kon man euh, eh bien indi leen ma samay mbaam ñu lekk géré loolu manoo loolu manu la ne ndax ijma manoo ko xarab ci noonu wax yooyu dafa dem baraab wax yu ràpp yooyu mënoo ko ñëwaat di ko beesalaat loolu man da loolu mooy li nga xam ne loolu nag ci masala yu bari mooy comme masala euh, mutaa tamit ci dinañ ko gis léegi nii bu dee temps bi bon dina ko maye mooy ne loolu même mënoo ne bon début bi am na saxaaba yoo xam ne radiyallahu am dañu jàppoon ne dara newu ci kon man tamit damay jàpp ne dara newu ci non mooy loolu loolu it man manu la non donc par rapport ak ci biir li doon wax léegi nii ci wàllu euh, kii mbaam yi maanaam day rejoindre beneen acte bi nga xamante ne moom la comme li fuqaha Maliki rahmatullah alayhi berro ci wàllu der bi mooy tañ waxoon ko léegi ne parce dañuy bañ bu ñu euh, ne bu ñu ubbee buntu ne par exemple ne mën nañoo bépp der bépp euh, lépp lu ñu rend rek te mu jaar ci yoon yàlla rek bu ñu ko jëlee maanaam kon ñoom dañ koy permettre maanaam ma ci ndegment yi te duñ ko permettre ci mbaam par exemple duñ ko permettre ci mbaam parce que dañuy jàpp ne loolu buñ ko ubbee dañuy ubbi buntu boo xamante ne képp ku bëgg ci der da ngay dem da ngay ngeen di dajale mbaam yi ñu rendi leen ñu ci nit ñi dootuñu amati waruwaay maanaam tey par exemple acte boobu noonu moo bokkul wuute na ba tey ak li tax mu mu nekk sobe wala mu xaram mu nekk sobe wala mu bañ a nekk xaram a xaram mais lii ginnaaw bañ xamee ak xaramam la. bañ d'accord ci xarama maanaam du benn ñaari at yi parce que bële bi bii nga xam te ne moom mooy at mbaam xaraam na wala xaraamul wala sobe la wala du sobe te borom xam bi rahmatullah d'accord ci ne mbaam non seulement dafa xaraam mais que euh, sobe xaraam yi sobe sobe ji maanaam et que la <coughs> et que euh, euh, ñoom ñoom borom xam-xam rahmatullah alayhim d'accord ci loolu muy benn wut loolu d'accord nañ tamit ci ne boo ko rendi it boo ko mënoo koo lekk ñoom it loolu it d'accord nañ ci euh, cause bi nga xamante ne moom moo tax ci lañ wute cause bi ci cause bi lañ wute voilà euh, contrairement ak ak fii nga xamante ne mooy masala bi ñu doon waxtaan ci wàllu der bi nga xamante ne dañ koy wulli parce que ñoom jëpp ci d'accord nañ ci ne masalan gaynde tamit dafa lan dafa xaraam mais buñ ko rendee ci yoon yi nga xam ne mooy yoonu sariya maanaam buñ ko tëralee rendi ko comme ni ñuy rendee xar bu ñu jëlee der boobu der boobu buñ ko wullee day làpp maanaam loolu kon ñu gis ni euh, doon ca d'accord nañ ci ne yàq wii la yàq yàq yi xaraam na acte bi nga xamante ne nag kon moom la ñu jox mbaam ci buntu boobu maanaam ber gi ñu ko ber maanaam pour des raisons stratégiques la maanaam ber bi ñu ko ber pour des raisons stratégiques la euh, ndax euh, mbaam gënta sobe gënta sobewu gaynde masalan wala xaj mbaam gënta sobewu xaj par exemple euh, léegi mu des ni maanaam acte boobu ñu tëral ci mbaam ci bunt boobu dañuy gis ne acte boobu day daal di tëb ci jamono yu mel ni suñu jamono yii ngir loolu exemple la tamit bu baax ci qaa'ida taghayyurul ahkaam bi taghayyuriz zamaani wal makaan maanaam qaa'ida boobu muy règle bu mag boobu nga xam ne moom na ñu wax ne acte la euh, acte euh, ne léeg-léeg acte yi dañuy maanaam soppeeku maanaam règle la buy wax ne léeg-léeg euh, acte yi dañuy soppeeku ngir ne jamono yi ñoo soppeeku wala bërëb yi ñoo soppeeku voilà maanaam jamono la joo xamante ne nit ñi jëfandikoo tuñ maanaam bon bien sûr. ci ci zone euh, bien sûr ci ci ci ci kii ci ci eh, ci pays occidentaux yi par exemple voilà mais pas ci voilà maam ci ci ci ville yi ci ci pays occidentaux yi ci àll bi euh, ci dëkk euh, comme tiers monde bi pas pas loolu maanaam jamono bi ak bi moom dañuy bàyyi dañuy bàyyi xel nga xam ne mbaam jëfandikoo tuñ ko pour loolu jëfandikoo tuñ ko tamit pour muy liggéey parce que tracteurs yi la ñuy jëfandikoo bu boobaa acte boobu day daal di tëb ci ñoom daal di tëb ce qui fait que ñoom bu boobaa ngir ne euh, lu cause ba taxoon alxukmu yaduru ma'a al-istiqlaal wujudan wa adaman acte yi acte dafay wër-wër loolu ànd ak acte euh, maanaam di ànd ak cause du bi. saa yu wërwërloo bu fi cause bi nekkee àtte bi nekk bu cause bi toxoo itam àtte bi toxu kon loolu euh, maanaam évolution loolu cas de la par exemple bu bu bu bu patente ci yi nga xam ne moom la àtte bi mën di évoluer Allah jazaakumullaahu xayran ah, léegi masala bu bi ci mujj mooy àtte yi nga xam ne ñoo wàcc keroog bi su Xaybar muy xare Xaybar ndax xa xa xare yonent bi alayhi salaatu salaam yu ci atte yu bari yoo xam ne dañ koy jëfe dafa wàcc ci xare yi mais euh, ñu ëpp ci jullit ñi xamuñu ko ñu bari duñu xam ne lii ndeke ci ab xare la wàcc ab xare taxoon mu am du importance su xam leen kon xare bii nag ñu gis nga xam ne Seydina Anas radiyallahu anhu dane lamma kaana yawmu xaybar bi nga xam ne ci la xare xaybar am bés boobu du àtt bii rekk ci am muy te ne yonent bi alayhi salaatu salaam dañoo dafa tere ñu lekk yàpp mbaam sëf ndax dafa sobewu dafa am yeneen àtte yoo xam ne daf ci dafa wàcc keroog kon bu dee buñ leen bu ñuy lim ci yooyu mooy benn ngi muy mbaam sëf kon wax nañ sànq que ne kon am noonu na wute que ne est-ce dañoo war a lekk yàpp lekk yàppam dagan na wala déet te gisoon nañ loolu ci cause yi cause yi tax il suffit nga xam cause bi bu dee cause bu temporelle la kooku kon mooy bu loolu teggee ko day mën a dagan mais loolu wax nañ la sànq que ne loolu mujj bi boroom xam-xam yépp rahmatullah alayhim d'accord nañ que ne loolu daganu que ne dëppoo nañ ci ne léegi lekk yàppu mbaam sëf daganu beneen àtte boo xam ne keroog bésu xaybar la xew muy yi nga xam ne mooy sëyët ndaw euh, euh, prisonnière boo xam ne de boo xam ne dafa ëmb ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko tere mais euh, warul képp koo xam ne mu ne képp koo xam ne dafa gëm yàlla gëm yawmal qiyaam mooy bés mujj bi muy daldi euh, arrosé mbayum jàmbar mbayum jàmbur ci ndoxu boppam loolu mooy koo xam ne mooy loolu lim ci jublu loolu euh, mooy prisonnière de guerre boo xam ne dafa ëmb mooy kon kooku avant guerre bi ëmb léegi yow nga ñëw di sëyëg moom ndax yaa ko moom loolu noonu lay tere mu gis ne kon al gis nga teggin yi kon sharia di waxe këna du ñëw rek naan noo nañ jaar ci digg bi voilà mooy ndax am nga voilà man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqa fala yasqi zar'a ghayrihi ma'ahu zar'a ghayrihi loolu xam nga lool mu ngi wax mu ngi utiliser euh, terme ci euh, euh, moowu moowu yoo xam ne baykat yee koy utiliser mais mu jëm ci ci sëy la doon wax mais bu ko waxee ñëpp dinañ xam ne lii la ci jublu moo tax ay nooñu noo ne fa ah l'islam daa bëgg lu leer mooy yow waxoo yow dese ngaa xam li nga wax voilà ne alxuraan ñaata yoon lay tudd ci yooyu mais da ngay gis antum libaasun hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun loolu te pourtant dañuy xam li ñuy wax mais du dégg mu muy jaar ci digg bi naan nañ jaar ci digg bi non. moo tax yooyu jara sàmmantool du ne nag léegi dañoo nekk jamono joo xam ne il faut nga vulgaire ngir ñi di dégg la moi je vais être vulgaire non da ngay fexe yar nit ñi ci li war a doon du ne nii ñoom ñoo dévier kon naa dévier ànd ak ñoom non non dañ leen di fexe indiwaat ñu yëg ñu xam ne teggin yi lii la même bu dee jamono ñëw na ba teggin yooyu commencé di rab mais naa leen ko fàttali indiwaat leen ci yoon ni leen lii mooy teggin voilà kon loolu keroog lañ ko tere waaye tamit bokk na ci àtte yooyu mooy euh, prisonnière yooyu que ne nit ki tamit même bu dee nee yow leerul mooy ëmbuñu mais gis nga ëmbuñu mais doo ñëw rek mën a joteeg ñoom mooy day am li ñu naan loo xam ne ci ngay def ba xam ndax ñoom dañoo ëmb ëmb mooy mu leer na ne ëmbuñu loolu ni nga koy xamee mooy bu dee ne toog na benn euh, kii am na benn mbërëg après mooy gis na ay réglam benn yoon doy na doy na te loolu léegi acte yooyu dafa am na ba léegi ah acte yu mel nii ak tamit ci yeneeni masala comme koo xam ne dafa da mooy nikaahu shubha yu bari yi yi nga xam ne dañuy maye nit mais ndeke mariage bi mariage bi dafa am sérieux problème comme koo xam ne moom ndaw soo xam ne comme que dañ ne moom nasaraan la rek kii bokk moom mooy européenne la walla sax mu nekk euh, ab africaine mais quand même athée la mais comme que xam nga loolu nag fii la ëpp lu muy dalaate kenn ku gis benn femme fii mu neex ko mu neex leen ngeen bëgg a takkante nga woote Sénégal wo man daal dama bëggoon benn kii fii Élisabeth nangam la dudd waaw comme bi la ñoom ay nasaraan lañ ay wu ñu may alors que ndaw si athée la moom même bu dee ne dañ koo baptisé woon mais gëmatu ci dara te du te du pratiquer ndax même bu nee maa ngi koy gëm nee doo moom nga gis ko église yooyu rek lay bañ a dégg mais ñoo yem ah même bu dee taxawul ne weddi naa ko mais ñoo yem mooy chrétien bi ñuy wax wala kii di juif bi il faut mu nekk koo xam ne au moins day respecter ñoom seen religion bi ñu nekk léegi yow comme ñu may la ku mel noonu xamoo ko woon. mais ngeen am ci doom ba bon moo xam quinze ans wala deux ans bés bi nga ko yëgee mooy yow da ngay xam ni sa sëy ba léegi dañ koy suspendre il faut dañ koy réparer sëy yooyu du ne dañ koy tas léegi que ne doom ja ci juddu woon daganatul déedéet doom ja dagan na mais sëy bi il faut ñu réparer ko comme que dafa am problème début ba xamuñu ko woon loolu lu weesu la mais nag li li ci kanam fokk ñu réparer ko ñu koy réparer mooy léegi yéen. séparation des corps day am léegi léegi nag ñu xool ba ndaw si am benn mbërëg bu amee benn mbërëg léegi ñu mayewaat sëy bi ñu takkaat ko ñu takkaat ko léegi bu dee ndaw si amul amul amul euh, ay parents ay ñoom ay gëmuñ yàlla mooy du ñuy jullit kooku du parents yee koy maye ndaw si léegi moom mooy seet ci communauté musulmane bi kan moo ko ci doy mu daal di koy def mu nekk ki nga xam ne moom moo koy mooy tuteuram boo xam ne moo ko mën a may mais pas baayam du ko maye baayam manu koo maye ndax bokkuñu bokkuñu diine fekk mooy ndaw si tuub na bien sûr moo tax ñuy wax voilà léegi kon moo tax àtte bu mel noonu mooy istibra us-sabi ci loolu la ci bés boobu la xew mooy benn mbërëg rek day doy na benn mbërëg doy na euh, yeneen yeneen yi yeneen yi du ko jar mooy euh, que day xaar ñetti mbir rek loolu concerné wul du lii du du kii la concerné ndax day xaar trois mois it loolu concerné wul jigéen bu mel nii voilà yooyu yeneen la ak tamit bon euh, euh, iddaay kuy ténjëb yooyu loolu concerné wul kii li ko concerné benn rek la cas yu mel nii mooy benn mbërëg rek bu ko gisee doy na léegi beneen atte boo xam ni waaw mooy mooy koo xam dafa summeeku mais euh, bon mooy ndaw soo xam ne dafa nekk ci sëy mais mu dem ba doyal ci sëy bi léegi mu bugg cee génn léegi dafa bëgg a génn ci sëy bi mu ñëw wax ak euh, jëkkër ji mais loolu du ne ndaw si bëgg na cee génn rek aywa léegi par force am na ndax bu doon loolu sëy kon femme bu mer rek tasu séem ne summeeku naa dem naa sama yoon non du demee noonu waa ah. euh, noonu négocier waa ji te waa ji it bu xamee ne ndaw si moom bëggatu fee des mu bañ a tamit di teengal mbir yéeg bon di ko sonal ci dëkk ci ci fii do léegi comme que xam naa loolu dootuma la defalal ci dara waaye du ma la wàcc déedéet loolu it mu bañ koo def waaye mooy xulon tamit du ndaw si mooy ñëw rek moo ñëw rek moo benn jour man dégg naa ne xulon man naa nekk summeeku man doyal naa ci sëy bi dem naa ma jël li ma li ma defaloon ma joxaat la ko mu jeex loolu pour ndaw soosu euh, dem feneen après mooy day dugg ci cas bii nii mooy day dugg ci cas bii que bu gisee benn mbërëb day léegi moom day libre voilà léegi beneen àtte boo xam ne day dafa euh, wàcc keroog yow mu Xaybar mooy mut'atun nisaa bi ñu waxoon mooy euh, mariage bi ñu waxoon sànq nga xam ne tempo tempo tempo temporaire la mooy takk goo xam ne nit ci day takk ndaw si mais pour dans deux mois wala dans pour une semaine wala yu mel noonu après bu bu weesoo jeex na wala ñu ne bon un an lay nañ signé benn contrat mariage boo xam ne un an kese la comme que man étudiant laa boo xam ne bon <laughs> damaa ñëw ci dëkk bi benn thèse rek laa fiy finir comme que nag dama ko fiy finir te manumaa nekk man kese nga gis femme boo bëgganteel mu ne waaw man d'accord naa jamono ji nga fiy nekk noonu ñu ñu marié wu boo fi jógee jeex na jeex na yooyu yëpp ay façon mariage kii la yoo xam ne euh, début début bi début bi loolu da doon doon na doon na nekk doon na nekk ci début l'islam ak xare yi bi mu doon am am na yoo xam ne yeneen sallallahu alayhi wasallam da ko doon permettre mais après da ko tere woon da ko tere léegi nag tere bi mu am mu am wuute ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ndax début bi saxaaba yëpp d'accord ñu ne loolu noonu que ne loolu dañ ko tere même même euh, bi fii ñoom Seydina Omar ak ñooñu ne ñoom Seydina Abu Bakar bu ñëpp d'accordoon ne radiyallahu anhum que ne bon mariage temporaire jeex na ndax am na ñoo xam ne tere bi dafa agsiwul woon ci ñoom dañu jàppoon ne non non non ñun fekke nañ fu ko yonent ma lay saa saa doon daganale naka lañ mën a wax ne dafa xaraam mais loolu mooy nit foo toll noo màgg màgg màgg am na yenn àtte yoo xam ne mën na am te doo ko xam mooy ay àtte yoo xam ne ci sharia bi yoo xam ne doo ko xam ak ak noo toll du la wàññi dara nag du wàññi sa sa sa dara mais day wane ne rek waa lii la <laughs> mooy xam-xam moom ki ko ki ko ndar képp mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam. ku dul moom am na lu la moo xam lu ndaw la wala lu bari am na lu la léegi euh, ñoom ñëpp d'accord ñu woon ne que ne non muta mutatu nisa dañ koo tere moo tax euh, nga gis Seyna ku mel ni Seyna Abdullah ibn Abbas moom dafa jàppoon ne loolu dara nekku ci ba Seyna euh, Ali ibn Abi Talib comme ne hadis ne saxiix moom da ko mu koy wax ne ko dé ne ko damaa dégg nga ne da ngay daganal lool yonent bi alayhi salaatu wa moo ko tere keroog bésu Xaybar léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim finalement mooy après ñenn siit yi rek ko ko dese ñoom ñoo ñoom ñoo dese loolu noonu que ne mariage temporaire loolu mën naa nekk ba léegi mais ah, euh, ñun nag suñu dëkk yi da ngay gis ñu bari ñuy ñuy contre chiites yi ndax loolu mel ni point boobu kese loolu mooy li grave am na ñoo xam ne fii mu ne seenu mere chiites yi loolu kese la ñii dañuy daganal fii mu ne ndax ñoom. ñu ngi xool waa sama doom ji imagineel rek ku nekk imagineel yow sa doom nga maye ko ngir kii nga jekki mu mu fase ko ndax loolu lool lu ñaaw la taroot yow lu loo xam ne sax dafa daganoon amoo woon droit naan lu ñaaw la loo xam ne doon nañ ko def yow man nga ne daal lii léegi defakuñu ko xaraam mais euh, siit du loolu mooy li garaaw sax voilà ñoom côté seen aqida moo baaxul te moo garaaw looloo garaaw mais lii nii mais euh, comme que c'est pour affaire fiqh la mooy masala fiqh yi la rek la masala fiqh moom ñii da ngay d'accord ñeneen ñi d'accord ñu léegi nag dëgg la après ijma am na ci mais loolu rek mënoo taxaw ne bon kon gars yi nañ leen mere ndax loolu même bu dee ne euh, duñ ne tamit léegi yéen de nit ñi ay aywa léegi kon dee leen ko def mooy comme li ñu waxoon sànq que ne même bu dee am na ñu ko doon def ijmaa mujj ci am loolu mënuñoo ñëw naan léegi nañ ubbiwaat bunt bi beesalaat lële loolu mënu la ne léegi kon léegi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi fi ñu wute mooy est-ce que kañ lañ xaraamal mbir mi ndax dañu gis yonent bi alayhi salaam mu koy xaraamalaat après bi mu ubbee bi mu ubbee màkk léegi am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne noo affaire bi du du bésu xaybar lañ ko xaraamaloon sax dëgg-dëgg mais bésu bi mu ubbee Makka fatxu Makka ci la ko xaraamal mais li gën a dëgër insha allah mooy ne da koo xaraamal deux fois mooy da ko xaraamal bésu Xaybar fatxu Makka ñëw mu xaraamalaat ko ndax te foofu mooy boo xam ne après te tamit fa lu nit ñi ëpp woon teg ci mu feddali ko xaraamal goo xam ne moo tax ba yawmal qiyaam la mu feddali ko que ni mbir mi dafa xaraam mutatu nisa foofu la mu wute bi nekk est ce que xaybar wala déet mais ci waa ahlu sunna wal jamaa rahmatullah alayhim loolu amatul kenn ku naan noo muta baax na foo ko dégg rek da nga xam ne lii euh, ci fii ci la bokk wala seeni idée la yor mais ñu bàyyi xel ci dañu waxtaan que euh, euh, boo leen di mere bu leen mere ndax que ne kese kese looloo tax mais dañuy fee xam ñoom seen danger mooy lan mooy côté pas-pas bi ak li ñu gëm jàpp ne lii la loolu la fas moom lañuy ñuy dunde loolu la loolu moo garaaw te loolu mooy bon du du jataay bi taxul du yoo xam ne dañ ci étalé wu ku ci bëgg yeneen yeneen jataay wala feneen nga gëstu ci wala nga euh, te am na sax yu ci sëriñ bi waxoon biñ ci tollee walillahi alhamdu wal minna beneen acte boo xam ne dafa wàcc keroog Xaybar mooy ci la yonent mi alayhi salaatu salaam tere euh, ribal fadli mooy ci point bi mu doon wax euh, léegi am na ci benn masala boo xamante ne dafa jegewantoo ak mutaa boobu te moom mooy euh, ñaar ñoo xamante ne dañoo bëggante ñu ne dañuy sëy mais kenn ki surtout bu nekk góor gi maanaam moom jàpp na ne maanaam waxul jàpp na ci xelam ne parce am na benn bët mu am ku ñuy wax naan euh, dafa ne nit ki mën na marier kenn euh, et euh, xaw ma dans un mois wala dans six mois maanaam bi ñuy takk sëy bi wala boobu gisante nañ et que boobu en tout daal gisante nañu ñu takk sëy bi bi mu ah, jotee ndaw si ba noppi mu daal di koy fasawaat et que loolu maanaam dagat naa mën naa lekk li mel noonu Euh, boo ma laaj dana mais est-ce la wax ba nga teg ci wax bi mais moom daf see def benn précision boo xamante ne mooy tax sëy boobu bokkul ak mutaal bi mooy dafa ni waaye nag attention du ko wax de voilà c'est-à-dire du préciser ni voilà cest par euh, par exemple euh, comme cas bi seen faalu joxe léegi mooy waa dafa ñëw ci dëkk bi di def teel mais comme benn année laa fii def mu am fu mu gisanteel ñu bëgganteeg moom sauf que cas bi waxu ko ne ko euh, bii di ñëw laay dem te bu may dem dama lay wàcc waxu ko dara dafa noppi rek waxu ko ñu takk sëy bi ba ñu dem ba see jeexitalu année ba mu ne ko bon finalement comme man damay dem léegi daal man daal gis naa ni daal dama lay wàcc wàcc ko dem sëy boobu daga noon na léegi nag après liñ mën a reprocher waaj mooy ay trahison ay def na loolu beneen masala la mais sëy bi ndax dagan na wala déet doom bu ci juddoo doom ci wér na waaw wala déet loolu benn loolu mooy li ñuy wax nii bu boobaa sëy boobu moom dagan na te ijmaa borom xam-xam yi am na ci rahmatullah alayhi comme li al-Qadi Iyad rahimahullah wax maanaam ne nit mën naa takki jabar fekk ba mu koy takk moom xamoon na ni kii du ma ak moom waaye ba mu ko takkee ba noppi Euh, euh, euh, parce loolu mooy nag mooy ne comme contrat amu fi waxuñu ne dere sàngam la yëpp mooy ba mu ko takkee ba pare. voilà ba mu ko takkee ba pare mën nañu mën naa jékki-jékki maanaam affaire bi daal daal ni ah finalement voilà. voilà finalement ndaw si naa ko téye. nit loolu loolu la mën a nekkee ci xelu ndaw si ne de façon feuille bi dama ciy dugg ngir nangam ak nangam mais ma ci yàgg loolu day am. mais sëy boobu léegi après li ñu mën a reprocher ki ca dugg te ki loola tax mooy affaire trahison ak yooyu yooyu bàkkaar yooyu noonu lañ koy mën a reprocher mais ndax sëy bi ci jëmmi boppam légal na maanaam ci wàllu loi au vu de la bi wér na wala wérul mooy ne sëy boobu moom wér na maanaam bu ñu bu ñu jaawale masala ñaari masala yooyu du ñu benn waaw mm. wallahu ta'ala waaw mm. ah, jazakumullahu xayran mm. ah, léegi kon beneen àtte bi kon mooy ribal fadl mooy keroog la yonent bi alayhi salaatu salaam daal di tere riba boo xam ne ci gënalante ñaar yoo xam ne ñoo bokk la par exemple man damaa yor sama ceeb yoo xam ne fi ñu jóge bokkul wala nee nañu qualité yi bokkul lii ceebu Vietnam la lii ceebu Siam ma jël ci cinq kilos ne man comme que parfumé bi moo gën a fort mu ëpp daraja léegi yow sa ceebu waalo bii nga yor nga xam ne ñun jàpp nañ ne dara jaam màggul danga ma ci dama lay jox cinq kilo wu parfumé yow nga jox ma ci dix wala sax six wala cinq cinquante loolu noonu keroog la ko ci mi alayhi salaatu salaam tere mooy gën a lente ci loo xam ne benn lañ hmm. moo xam or comme or bi nga ne man sama or bi euh, nangami karaa hmm. léegi man dama ci jël 4 grammes wecce koog beneen nangami karaa yi nga xam ne sama boso ko gën a moom mu jox ma lu ëpp li ma koy jox loolu it keroog la ko xaraamal mooy loolu man da nekk voilà keroog la mooy ribal fadli loolu ci yooyu nag dafa am ci yoo xam ne ci la mën a nekk mooy moo tax mu ne bi muy koy xaraamal ak zahabu bi zahab mooy or kii argent ak argent or ak or orge ak orge euh, euh, blé ak blé euh, kii tàndarma ak tàndarma ak xorom ak xorom yooyu noonu ñoom boo koy weccante day nekk yadan bi yadin mislan bi mis mooy ne danga ma naan hën ma ne la hën mooy loxoy kajoor dañuy weesaloo danga ma naan nii ci loxo bii ma ma mu téye mu leer ma ne téye naa léegi sama beneen loxo bi di xaar yow nga jox ma mu téye loolu la mooy ne ci ci bërëb bi ngeen koy defe hmm. mooy l'essentiel bu ngeen jóge ci bërëb bi ta wecc mooy affaire bi transaction bi ah matul mooy yooyu bu mu ci man di doon mooy man ngeen ko soit leen nay mën a am leen nga ne ko man léegi dama lay lebal affaire bi man nga ne dafa may lebal mais damay da dañuy weccoo mais léegi bon am naa ci loo xam ne man li ma yor matul léegi yow téyeel nga jox ma après man dinaa la joxaat suba wala ci kanam loolu du baax ndax daa war a nekk yadan bi yadi kon mooy ci xaalis ak xaalis or ak or orge ak yu ñu wax léegi léegi nag ceeb bi ñu wax léegi mooy loolu ci côté qiyaas lañ ko dugale ak yi nga xam ne yépp yu ñuy euh, comme comme ay suukar ak yooyu loolu ci côté qiyaas la duggee ndax mooy xam nga euh, hadis bi waxul al urzu bil urzi waxul ne ceeb ak ceeb mais dañuy xam ne orge ak yooyu noonu mooy nit yi ñuy dund la ba pare ñu nekk yoo xam ne dañ koy natt nga xam ne yoo xam ne euh, yooyu ñoo ko yem yépp yoo xam ne ñoo ko niroo ñu ne yooyu kon dañ ciy bokk ak yi nga xam ne comme cafka yi ñuy mos yooyu ñu boole suukar yi ak loolu nga xam ne loolu kon yooyu yépp man manuma que man sama cinq kilo bi ma yor moo gën a foor beneen bi waa ji yor léegi noonu lañ koy def moo tax nit manu la ne man damaa yor or boo xam ne caqu or boo xam ne deux grammes la ma dem ci tëgg bi wala bijoutier bi ngir ma moom mu jox ma ah kii boo xamante ne nii sama oru deux grammes bi laa koy jox ngir mu jox ma bu bees boo xam ne dama koy jox ba pare tegal ko ci dara xaalis loolu man da nekk loolu man da nekk ndax foog mu tolloo foog mu tolloo yow mënoo ñëw ne dama ko ciy tegal non loolu man da nekk léegi nag est ko que ku koy def ndax am na ko moo ko doon wax benn femme mu ne noonu loolu mais loolu est-ce que loolu loolu li nga wax noonu la ndax man Sénégal mais ka koy def visiter ba koy def ak ibaadu la ma ne ko mais après mais bu def ibaadu rek mooy xam na affaire yi mais <laughs> même bu dee ibaadu la or bi boo ko joxee amoo droit nga jox ko 3 grammes moom mu lay jox 5 grammes ba pare yow nga dolli ko ci xaalis mu ne ma loolu dina ma jaaxal de waa ji ibaadu la de ma ne ko ma ne ibaadu li man li ma lay wax dama wax lu leer yonent ma lay saam moo wax lii ne mbir mi nii la nga naan ma ibaadu mais man na ko bañ a xam l'habit moom ne fait pas le moine du ne ku ku ku euh, lépp lu roo ne wa kullu ma li sëñ bi wax lu ron lu ne rek mbiskit la loo gis lu ne luy xuy lu ne rek weer la woo xam ne man na laa niital ci guddi gi mooy ne loolu la euh, que ne kon keroog la yonent mi alayhi salaatu salaam tere yooyu léegi nag kon mooy mooy yi ñu wax nii la mën a nekk léegi nag nit mën na ne man daal lion benn dama fi yor benn kër boo xam ne yow gis naa ne senegal yor nga fa cinq kër yu baax dama bëgg nag sama kërub Lyon gi ma jox la ko nga jox ma sa cinq kër yi nekk Sénégal loolu mën naa nekk loolu bokku ci de sama sama da dàll yi ma yor man ay Timberline laa yor yow yu bees yi nga yor yi jóor a génn yu bees man yu quatre-vingt-dix-sept la léegi yow yu bees yi dama la koy jox benn laa la ciy jox nga jox ma cinq paires Timberline yu quatre-vingt-dix-neuf man naa ne mm-hmm. loolu garaawul loolu ribaa nekku sama benn Peugeot 406 bi laa lay jox wala da ma ciy jox 10 ma jox la sama benn benn Laguna loolu mën naa nekk tamit mooy loolu mënoo ne non non non dafa war a tolloo déedéet yooyu bokkuñu boo tax ribaa dafa am loo xam ne ci côté riba al fadli al asnaafu ar ribawiya yoo xam ne ci la riba mën a am moo tax moo yii nii or ak or xaalis ak xaalis euh, euh, ak or ak yii ay ay tàndarmaak ay euh, ceeb yu mel noonu ñu foofu la mën a nekk ah boo ci génnee yooyu yeneen yi benn bokku ci beneen bokku ci loolu moo tax euh, sama benn yére mën naa ko weccoo téeméeru yére benn nit loolu mën naa nekk dara mewu ci li manu la nekk mooy yiñ la wax nii léegi bu ñu xamee lool kon ndax keroog euh, keroog Seydina Bilal radiyallahu anhu moo ñëw yor tàndarma joo xam ne ju rafet la mu ñëw di ko may di di ci jox yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko mais mais ak kullu tamri xaybar hakaza ya Bilal ne ko mais Bilal yow tàndarma xaybar yëpp nii la mel mooy ju rafeti nii mu ne ko déedéet man damaa yoroon sama tàndarma joo xam ne mooy bu radis la mooy boo xam ne qualité bi dafa bu bu bu baas la léegi man ci laa jël lu bari daal di joxe. jox ko benn waaye ngir mu jox ma sàndarma ju rafet ji nga gis mu ne ko déedéet aw wi aynu riba mu ne ko lii mooy riba bi yàlla tere lii mooy dëgg dëgg riba wiñ tere ne ko delloo ko mu delloo ko mooy loolu moo tax yooyu noonu ci loolu la mën a nekk mais yor naa sama benn fas weccoo ko téeméeri fas loolu mën naa nekk loolu riba bi ci dugg léegi mu euh, beneen acte boo xam ne keroog la bon ndax euh, euh, affaire bi dafa kii ndax riba du lii kese mooy ndax lii moo tax ribal fadli mooy loo xam ne gën a lente ci même produit bi ñu ciy gën a ndax lii moo gën a moo ëpp daraja moo gën a nekk moo gën am qualité loolu la mais am na yeneen façon riba yu am loo xam ne yooyu yooyu bon euh, jarul ñu ciy dugg mais lii nii ngir lii ngir préciser ne acte bii nii keroog yow mu Xaybar la am beneen acte boo xam ne keroog la xew mooy li ñu naan al muzaraa ak al musharaka ak al musaqat mooy li nga xam ne nit ki ah ndax yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi mu ubbee Xaybar ndax xare bi finalement da da suñu boroom dafa def jullit ñi gañe comme que Xaybar dafa newoon dëkk boo xam ne dafa dafa dafa naatoon mooy suuf la su su nangu ñoom juif yi dañ na yonent bi alayhi salaatu salaam li au lieu nga ñuy nga ñuy exiler di ñu fi jële dañ lay proposer lenn bàyyi ñu fi ñu yor suuf si di ko liggéey ndax boo ñu fi jëlee ñoo gën a xam suuf si te boo fi tegee keneen ku ko mënula liggéey ci rendement bi ñu ci soxla doo ko am kon ñun bàyyi ñu fi léegi ñun ñuy liggéey yow yaa moom suuf si ñun ñuy liggéey bu ñu paree bénéfice bi ñuy am ñu séddoo ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di d'accord ne waaw baax na loolu mooy. xoola lool tamit l'islam fi ngay gisee li l'islam def mooy xoola euh, pour exemple lu xew euh, Zimbabwe euh, nga xam ne gars yi quatre-vingt-un lañ am ra lañ am kii indépendance mooy góor gi Mugabe bi mu jëlee kii bi nu mu tudd pouvoir bi fermier tubaab yi yoroon suuf si yëpp daanaka day nangu suuf si mais ñaw koy jox ña mu koy jox mënuñu ko exploiter moo tax après Zimbabwe def ay ay famille na fa am nga gis ni ñu ñàkke woon te pourtant euh, avant ñoo ginoon a ñoo ginoon a naat ñoo ginoon a riche foofu yëpp mais comme que gars yi ay tubaab lañu ay kii lañ nañ leen fi jëlee jël ñoo xam ne ay africains yu ñuul kukku lañ jox leen ko mais jariñul dara bu doon l'islam ñun l'islam dañoo jàngal leen mooy yonent sallallahu alayhi wasallam keroog juif yi dàqu leen nanguwul suuf yi ci seen loxo jeex na da leen fee bàyyi mooy bu doon la day bàyyi blanc yi ne leen yor leen suuf si ne à condition nag ñu équilibré tamit affaire bi loolu kese la bu ñu ko defoon yenn yu bariwu leen dal du leen dal parce que nañ way on veut notre indépendance kese way on a nañ leen fi jële ñoom ñépp loolu bu politique bu baax mbir mi mooy est ji am na lu lum la mën a apporter wala déet am na xam-xam bu ma bu am. mais reconnaître utiliser loolu mais bul ñëw rek na baaxul baaxul nañ ko sànni yonent ma saa sàmm ne juif yi te juif yi bon ni ñu ko bañe te ñëpp xam nañu ko mais quand mu ne d'accord des leen fi mais yéenay bay suuf si mais bu rendement jotee bu récolte bi jotee dañ koy séddu loolu nag mooy mooy mooy actionnariat entre nit ñi nit mën na ñëw ne bon ñun dañuy taxawal benn entreprise ma ne man moom ah bon bawol ngeen ko bëgg a def man moom suuf moom bari le naa ko yéen nag yéen ay tabax affaire bi mais man maa leen di jox terrain wala benn ferme ngeen fi bëgg a def man moom am naa suuf ñëwal waalo fii am naa fi suuf su bari man naa leen a may ngeen di bay mais bu ngeen bayee nag après li ngeen di am dañ koy séddoo ñu d'accord ci duñ na nag dañ koy séddoo rek ñu nopp il faut mu leer soit ñu ne yéen bu dañ koy xaaj ci digg bi yéen ngeen am lii ñun ñu am lii wala ngeen am quarante ñun ñu am soixante lool il faut mu leer au départ voilà mu leer nañ te tamit obligé kenn ci parti yi moom il faut mu joxe xaalis mooy boo boo nee man suuf laa joxe kii ne non man moom machine yi rek laa mën a joxe kii ne maay joxe semence loolu lépp mën naa ne mais l'essentiel mooy après rendement bi il faut bala ngeen di commencer ñu xam nan lañ koy defee nan lañ koy séddoo ba te bu boobaa mooy bu ñuy perte nag bu famine amee wala nawet bi baaxul ñu màbbandoo ñëppay màbbandoo de pas ni banques yi def nga xam ne ñoom du ñu ñàkk mukk banque bokk na lii tax ndax yu baree tax mu xaram mais bokk na ci ñoom ñoom du ñu ta du ñu du ñu du ñu perte mukk subprime si gars yi bëgguñoo perte bi problème amee ñu saisir affaire yi ba pare di topp gars yi ngir ñu fay leen mais ba pare kër yooyu ñu téye ko ngir bu ëllëgee bu affaire yi doxaatee ñu jaayaat ko mais ñoom jamais ngir ñu perte yonent sallallahu alayhi wasallam nag dana al ad damaanu bil xaraj ki nga xam ne mooy bu perte yi am bu gañee am ni ngay gañee bu perte amee noon ngeen di perte mooy ne bu ñu defee actionnariat boobu ñu bokk ne dañuy kii bu bu bu bénéfice amee ni ngay amee cinquante ma am cinquante bu perte amee perte cinquante ma perte cinquante lay doon voilà ndax loolu mooy ak maanu sax ndax benn moo tax mu ne al ghunm bil ghunm ñi nga xam ne bu bu gañee am mooy gañe bu perte yi amit day mën a moom day perte moo tax transaction yu bari du mën a nekk ndax banque yi léeg-léeg am na ay yu bees yuñ génne yoo xam ne dañ naan damay jaay kër par exemple damay jaay kër mais ñoom dañ naan la yow client bi xoolal kër gu la neex euh, bon boo gisee kër nga ñëw wax ma ma jënd ko jaayaat la ko sans intérêt mu ma jaayaat la ko sans intérêt sauf ñoom loolu la ñuy wax ci kaw même da ngay gis yoo xam ne ay yoo xam dañ naan ay organisme ay jullit a koy taxawal négocier banque yi ba banque bi d'accord ne ñoom dinañ mën a prêter waa ji sans intérêt sauf que dafa am ay clause yoo xam ne moo tax du dagan ndax am na ci boo xam ne waa ji dana moom lenn la ba ci foofu dina baax mooy waa ji day ñëw moom mooy dox genre euh, moom mooy dox diggante banque be client bi danaan moom boo bu client bi ay client lay ut yoo xam dañu bëgg a dëkk fenn dañu bëgg am kër ñu ne léegi ñun comme client bi ñëw ne man de fee ca duróom laa soxla seet naa benn terrain boo xam ne neex na ma foo xam ne man foofu laa bëgg dëkk waa ji ñëw wax ak kii bi banque bi mu d'accord ne gis kër gi ne bon man dinaa mën nañ ko tabax daal kii loolu lépp man ma man naa ko jaay waa ji du am intérêt dama koy échelonner xam nga ba lool baax na mais mu teg ci benn affaire mooy waa léegi bu dee ne waa ji dafa euh, bon client bi dafa jekki ne bon man. avant daray xew biñ kiiwee ba pare mu ne doo man nag fii mënatuma koo jënd finalement daal samay projet ya taxoon ma nar koo def jarot soxlaatuma ko jaay amagul jënd amagul mais bu boobaa ñoom dañu ne que ne waa ji dina pay lu mat cinq pour cent mhm. wala yu mel noonu foofu foofu la problème bi nekk mooy banque bi pourquoi mu bëgg a fayloo waa ji cinq pour cent te jaayagu ko dara dara liyewu koog moom mooy ne yow fekk ndax nit man nga ne man euh, boo waxaale nit ne ko man marchandise sàngam mu présenté la nga ne man bëgg naa ko jënd waa ji jëli marchandise bi ba ñëw obligé wul ne waa ji par force mu jënd ko ah bu ko neexee entre temps mu ne <laughs> bon man finalement daal gis naa duma ko jënd loolu mën naa nekk léegi nag bu nekk banque bi nag dane nag loolu bu amee waa ji te joxewul raison valable moo naa ko moom waxoon ma ne ko luy raison valable mu ne moo booy comme euh, catastrophe naturel am ma a ko ah loolu mooy raison valable léegi bu waa ji bëggatul nag mu ne non bu boobaa il faut mu fay lu toll ni cinq pour cent ci affaire yi ndax sinon nos frères musulmans dañu fiy nekk di nax nit ñi di jënduloo nit dara te doo ko jënd ma ne ko non njaay dafa am risque loolu mooy li xew yépp nit ki buy jëndi marchandise dafa jàpp ne da ko mën a jaay léegi bu ñëwee ba ne da koy jaay mbir mi jarul est ce que day obligé ñi nga xam ne jàppoon nañ dañ koy jënd même bu doon neewoon nañ ko soxla nañ ko que ne da leen di obligé ne par force jënd leen ko man da léegi nag boo ci tegee ay clause dootul baax boo nee ko léegi il faut nga fay même zéro virgule un pour cent dootul baax loolu moo tax affaire contrat yu bees yi nii wala transaction yu bees yi gaa yi génne ci kaw nii buñ la ko waxee doo gis benn problème moo tax yooyu bala balañ ci wax dara il faut nga jot kenn ci ñoom laaj ko ay question yu wóor mu laaj mu tontu la ndax bu dee ci kaw nii rek mënoo ne baax na baaxul sinon tax ci kaw nii day baax ndax noonu lañ koy présenter mais il suffit nga laaj nga te lool bu ci xasee am lu mel noon mooy transaction boobu day xaraam nga def mënoo ne non man nag loolu du ma dal mënoo ne non man moom du ma rek du ma rétracté wu bon grawul man moom du may jënd kon baax na non dañ naan la non man da loolu du dagan nga dugg nga dugg ci ndax loolu noonu kon euh, mooy musaaraka mooy yooyu noonu loolu la transaction yu mel noonu wala yi nga xam ne nit ñi ay actionnaire yàlla kii day am ay action sàngam kii am mooy il faut au début affaire yi leer affaire yi leer ta bu màbb yi am ñëpp màbbandoo bu ñuy gañe ñëpp bénéfice amandoo bénéfice buy wadd ñëpp waddandoo voilà da loolu sax dina tax ñenn ñi ñëpp sérieux ci affaire bi ndax bu dee kenn koon xam na ne du toute façon nu man di demee moom day gagner tout le temps moo tax banque bi da ci sonn sax ñoom dañ lay traiter comme benn papier ndax xam nañ nu man di demee it ñoom du ñàkk yow nag yaay sonn di uti avocat di uti ay huissier fii wak fu ne ñoom entre temps ñoom ñu ngi trinquer fële faalewuñ la sax lool nag loolu loolu loolu xam nga loolu loolu loolu du maanu moo tax musaara ak musaaqaat yi day mën a nekk mais ci kaw conditions yi leer au te tamit mu nekk lu l'islam nangu ndax gaa yi léeg-léeg dañ naan la am na ku ma ci ne noo ndax ndax lislaam moo ne yonent ma saa saa moo ne nit ñi ñu ngi ci seeni kaw charte mun ko fii ñu ngi ci seeni kaw charte mais lan la ci lan la ci teg hadis bi dafa continuer continuer dana illa shartan ahalla xaraaman aw xarama xaraaman yonent ma saa saa yow hadis bi nga wax c'est bien man d'accord naa mais yonent ma saa saa yemul foofu dane ba mu def condition boo xam ne day daganal lu xaraam bi wala muy xaraamal lu dagan te kon yow sa transaction bi ba ci liy duggee condition boobu dootul baax ndax loolu la mooy except suuf suuf boobu nag yow mi ci génnewul kon loolu mooy masala boobu léegi bu dee léegi amul intérêt mais ñu conditionné ko assurance ça veut dire par exemple boo ñëwee di jël prêt par exemple. Mhm. ñu ne prêt taux zéro la. waaw day jënd benn matériel par exemple moom léegi dañ ko defal à à taux zéro. Mhm. mais seulement dañu conditionné yow nga jël assurance. nga jël assurance pour mën cee jot. en cas voilà du fekkee boo defee jëfoo boo leen fayul assurance bi mën naa am sa biir. xam nga loolu lépp dafa bokk ci pexe yi pexe yi mooy waa ji assurance bi pour lan ndax xam nga assurance ci tokaan dafa xaram. Mhm. assurance yi ñu yi ñu daganal mooy yoo xam ne mbir mi boo ko deful. comme kër comme ni ñuy fii rek xam nañ ko mooy saal bi mënuñu luye ko mais assurance pour par force nga am ko sino gars yi duñ la jox dara ci condition yooyu képp lañ lay maye ne la jëlal te bi dina ndaw ngay jël ci condition yooyu la mais sinon assurance ci cosaanam dafa xaram léegi boo nee man moom pour affaire bi baax pour ma man laa lebal assuré ba pare mooy dafa contourner mbir mi lam la naroon a laaj wala la nga xam ne mooy clause ba mu bu problème amee yow nga fay moom da koo jaare côté assurance bi moo tax gars yi ay pexe lañuy ñuy teg rek euh, euh, euh, summi summi demba daal di solal aali summi aali solal demba kese fi ne léegi bëgg a jaxase carte gi mais loolu moo tax il faut être très vigilant sinon di nga fi daganal yoo xamante ni nii dara daganu ci mooy ne ñoom tur yi la ñuy changer ndax ñoom ñoo assurance yi dañoo ko ñoo daanaka benn lañ banque yi ñoo yor assurance sax ay AXA ñoom ñii Euh, euh, ñoo yor yëf yi mm-hmm. euh, daanaka koo ci gis ñu génneel la assurance bu bees ba pare nag seen biir ba pare ñu ne léegi crédit agricole yëpp dañuy am seen assurance yoo xam ne yëpp ñoom ñoo leen di yor léegi nag comme que benn circuit la léegi yow dañ naan la léegi mais il faut nga jël assurance te assurance bi ñu lay recommander en ñu moom ñoom boo seetee maison mère bi mooy mel mm-hmm. altis wala ñu mel noonu ñoo koy moom léegi mooy loolu la mooy dañuy contourner affaire yi ndax assurance boo xam da nga naan jëlal <laughs> mooy kan lay assurer boppam. mooy man banque bi ngay assurer mais yow moom sama yoon newu ci l'essentiel fay ma. Mm-hmm. boo ma fayul yow li nga doon cotiser ak loolu léegi yàq assurance bee ciy def assurance bi du la bàyyi nga demee noonu mm-hmm. te amagoo dara moo tax loolu du baax mm-hmm. léegi kon euh, masala bi ci mujjoon ginnaaw loolu mooy euh, ci. keroog xaybar ci la yonent bi sam salaatu salaam njëkk ci la jigéen njëkk participer ci xare boobu mais euh, mais participer bi nu mu demee mooy comme li doon xew Uhud mooy pour fajaatee ak yooyu euh, nga xam ne ñi nga xam ne dañ leen a blessé blessure yi blessé gars yi blessé yi ñu leen di ñu leen di faj ñu leen di faj euh, léegi nag loolu boo Euh, day day ndax faj moomu day indiwaat beneen masala mooy est man jigéen léegi mooy góor mën naa fajub jigéen wala jigéen man naa faj góor voilà mooy loolu boobu dem day indi day indiwaat foofu ndax boo nee faj ni keroog comme yooyu lañ doon def ak indi ndox may ndox nit ñi ak yi jege ña leen yenn yi ak di leen dimbali ci yenn yi mais faj mi nu muy demee moo tax côté faj mi euh, par exemple bu dee médecin góor a ngi fi bu mën a faj góor moom na ko faj. bu dee ne kii ki fi mën a faj jigéen la góor mais mooy faj góor mu faj ko mais dañuy permettre li nga xam ne pa partie bi fi fi feebar bi am rek lay mën a lay mën a euh, am accès loolu mooy li nga xam ne mooy li jëmoon ci masala yi kii bi euh, xadiis yooyu insha allah kon jotaay bii di ñëw ñu war a gis xadiisu sayyidatu Aïsha euh, bi jëm ci wàllu maniyu insha allah bu di ñëw ñu gis masala yooyu wallahu taala alam dama am question en fait dama xaw a réer tuuti ci ci euh, mooy ci daru ci daru mbaam mbaam mbaam sofi waaw waaw comprendre naa ni kii bi mooy yàpp bi en fait dafa sobe quoi lekk waaw mais der bi waaw der li gën a mooy der bi sobewul bu dee dañ koo wulli waaw mooy deru mbaam mbaam sëf ndax ndax mooy lii sëñ bi wax léegi mooy hadith Seydina Abu euh, Seydina Abdullah ibn Abbas mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dane idaa dubira al ihaabu faqad tahur dane bu ñu euh, bu ñu wullee der der bu ñu ko wullee laab na beneen hadith bi mu ne ayyuma ihaabin hadith yooyu yëpp gis nañu leen ci Bulughul Maram bi mu ne ayyuma ihaabin dubira faqad tahur mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ayyuma mooy bépp mooy dafa dugal der yëpp exception amu ci bépp der boo xamante ne dañu ko wulli lool li muy lan lay tekki deru lu ñuy lekk yàppam luñ dul lekk yàppam moo tax ñu ne mbaam xuux am ñu ne euh, yàpp mbaam xuux deram dagan na mais loolu boroom xam-xam yi dañu ci am beneen masala mooy est mbaam xuux am na der wala déet am ñu ne mbaam xuux amul dera ndax mooy karaw gi boo ko xoosee noonu li ngay daj loolu noonu mook yàpp bee bokk presque menn la am ñu ne loolu amul der mais lu mu ci man di dem lu mu ci man di demee bu dee ne am na der der boobu bu ñu ko wullee day dagan ndax yonent mi alayhi salaatu salaam moo ne ayyuma ihaabin bépp der moo tax ñuy gis xadiis boobu euh, masala boobu li nga xam ne moom lañ nootaloon mooy te loolu moom la zahiriya yi ñoo wax loolu que ñoo loolu mooy seen mazhab ndax yeneen mazhab yépp da ngay gis Maliki yi rahmatullahi alayhim li ñu wax leer xanaa bi yi moom dañu tere que ne der moom der médd kenn même bu ñu ko wullee daganul Shafi'i yi rahmatullahi alayhim deru lu ñuy lekk bu ñu wulli lañ d'accord mais ak ñeneen ay ñoom imam al-Awza'i ñeneen ni ñoom ku nekk am na loo wax mais li gënoon a dëgër mooy ngiru euh, euh, ñoom Daawud az-Zahiri rahmatullahi alayhim ñoom ñu ne de yeneen ci ma li wax dafa leer façon der der mu der deroo bu ñu ko wullee daal dinay laab te loolu mooy li gën a dëgër insha allah kon yàpp mbaam bii ñuy wax mbaam sëf bu dee dañu ko wulli tamit mooy deram day nekk loo xam ne lu laab la wallahu ta'ala alam waaw waaw waaw loolu ah. mooy loo xam ne dañ koo xaraamal comme li mu wax nii assurance boo xam ne mooy dañu wax dafa xaraam mooy assurance toute façon loolu xam nañ ko mooy wax nañ ko léegi wala ñu ne man fi may liggéey boo tii euh, la ñuy jaay ay sàngara lañuy ñuy jaay wala yu mel noonu yooyu yëpp benn la wala man fi may liggéey distribution de de de vin laay def wala fi may liggéey leer na ma ne vendange bii may def usine bii lañ koy yóbbu sàngara lañ ci nale yóbbu ko fee loolu moom leer na ma léegi yooyu noonu yépp nag mooy liggéey fa day du dagan loolu moo tax euh, du ne man damay xam nga lool yow cas bi nga wax moo gën a sori mais xam nga ndax côté vendange bi sax moo gënoon a jege ndax man nga noo man raisin la la la la la huit loolu bon. mais comme que xam nga ne fi muy jëm dafa xaraam bu boobaa day xaraam léegi nag bu dee ne mbir mi ci boppam nag moo xaraam boobu taxatul ñuy wax bu dee ne yow moyen bi nga xam ne ci lañuy ñuy àgge ci lu xaraam buñ xamee ne loolu ngay utiliser fa la jëm day xaraam kon lu xaraam li ci boppam maa nga ca di liggéey loolu day xaraam léegi nag mu des beneen affaire waa joo xam ne ci loolu la ne mooy ci lay liggéey léegi nan la ñuy def mooy le koo xam ne moom ci la ne mais xamu ko woon xam na ko léegi du ñu ñëw tamit ne ko ndax sharia day sàmmantoog yu bari du ñëw rek ne waa ji léegi kon arrêtéel tay mu jeex dañ naan ko léegi comme que xam nga ne nag xaram na yaa ngi ci mais à partir de tay moom foo mën a yóbbu CV feneen defal en attendant nga neewagul ci lii ndax ndax boo ko nee dagg ko léegi li muy supposé mooy euh, ba weer wi dee mu xam dootu ko mën a fay lu mu dundee dootu ko man comme yooyu dañ naan ko yow en attendant ne ci mais nga nga def recherche d'emploi bu bu bu bu bu dëgguwaan ah. pas ay toog rek naan boo man bu ma amee temps daal naa xool pôle chômage après mu jeex non il faut ngay def ay effort yoo xam ne yu leer la ngir nga mën cee génn waaw. mais géré wul lépp waaw loolu loolu li ñuy xool mooy est-ce moom li ñu ciy liggéey. dafa nekk loo xam ne lu capital la ci mbir mi. mooy li muy liggéey dañuy xool mais bu ko bu doon loolu noonu dañ ko dindi ci mbir mi ci liggéey bi est dina doxam déet loolu moo tax waa ji nga xam ne day liggéey foofu moom ménage lay def nettoyage lay def wala raxasi vitre lay def. wala mur bi kii muy peinture kooku liggéeyam boobu baax na mais sauf que naan ko boo amee boo amee leneen nag moo gën mais dagan na ndax moom li muy def noonu mais nettoyer moom de toute façon boo fi nettoyer wu du tee gaa yi liggéey te ñoom yooyu du saleté sax boo moywul ba na kii bi ay doigt lañ ci teg ay vitres yi nañ leen ko kii ndax c'est beaucoup plus présentable yooyu mooy liggéey kooku di ci liggéey noonu liggéey boobu baax na sauf que comme que fi mu koy liggéey ñi mu demee la dañ naan liggéey boobu li gën boo gisee beneen nga def ko mais bokk la ki nga xam ne nag ci système liy doxal affaire bi la ne ndax ki nga xam ne moom liñ kiy def bu ñu ko dindee ci liggéey bi liggéey bi dootul doxati kooku day leer ne waa ji waa ji mu ngi ci biir bu boobaa ñooñu ñëpp dañ leen naan yéen du ñu ñëw rek ne la kubéel léegi ndax kubéel léegi dafa am ay conséquence yoo xam ne sariya da koy bàyyi léegi nag mooy yow léegi instant bi seeti leneen te booy seeti leneen bul ne non man fii nag 5000 euros laa fi doon gagné ku ma fi présenté li yooyu 2000 euros du ma ko nangu dañ naa naa doono boo amee 2000 da dangay dem ah. amul nga naan man 5000 mille wala lu ko jëm kaw sinon dootuma ko def déedéet voilà. waaw. waaw loolu loolu loolu garaawul ndax xam nga lu tax. looloo tax ñu naan ko yow comme que dafa am ay ay lënt lënt yu ci ne mais moom li leer mooy li muy def li muy def moom bu ko ba bawoon affaire bi du teemu dox même ndax euh, xam nga xoolal ndax assurance bi du ne moom seen alal yëpp léeg-léeg du seen alal yëpp ci lool kese la de am na yeneen mën nañuy def leneen lu ragal mais comme que lii moo ëpp doole te looloo tax sax ñuy liggéey looloo tax liggéey ci yenn station yi nga xam dañuy jaay sàngara mu problématique looloo tax problème am fa ndax ah il suffit nga dind ci mooy dañuy xool est boo ko dindee boo ko ci dindee est bi dina doxam déet mais même sax bu doon ne mu ngi dox buñ ko ci dindee dina dox mais mooy yow teewul liñ la ne sori ko yaa ngi koy yaa ngi koy jël di ko jaay ci li nga xam ne dañ ne dañoo rëbb ku koy laal ku koy transporter koy lépp yow nga jël ko jaay ko manuñ la ne quand même continuer di ko def mais comme que keek bu dee dañ naan bon supposer que ci peut-être liñ koy fay ci lu da xaraam la jóge non non loolu du ci dara loolu du ci dara ndax mën naa am ne loolu mën na cee bañ a jóge ndax yeneen ci ma lay saab saab lu koy wane mais buur yi dañ ko doon joxe addi mu koy jël te buuru perse yeeg non romain yeeg yooyu xam nañ léeg-léeg dañ doon ñëw di tooñ nit ñi di nangu seen alal yi mais teewul dañ ko doon jox addiya mu koy jël ndax comme que ñoom li ñuy am lii day dagan lii du dagan loolu garaawul lii bon mooy mu leer na ne lii nii daganul mu leer la ne lii nii alalu ju ñu braqué léegi di la ko jox nga jël waa ju gañe lonaas léegi teg teg gi mu gañe ñëw jox la ko addiya nga jël loolu problème la loolu moo xaraam ndax dafa am ay affaire yu bari lu ci lu ci lu ciy dugg ndax sëriñ bu ñu jox façon yu mel noonu mu jël ko taalibe yi dañ am lu ñu gis dañ naan kon mbir mi dagan na ba ko sëriñ bi jëlee kon day wane ne même kon PMU yi gars yi di nekk oustaasu njóobeen yi nga xam ne seenu sant kenn xamewu leen ak sëriñ ñangeen yi ñuy def nii santuñ mbàkke ba pare di wax ci diine ji léegi loolu day tax taalibe yi jàpp ne ñoom affaire bi dagan na alors que yeneen ci ma lay saat sàmm waaye nga xam ne dafa rayoon ay nit nangu seen alal ñëw tuub si ñëw tuub si indi alal ji moom xamul woon ne waa ji dafa dafa rey ay nit dafa ñëw Égypte la doon dem euh, bon Makka la dëkk mooy al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu ànd ak ay nit ñum àndal ay ay mbokkam non pas Makka la dëkk euh, Taïf côté Taïf lu dëkk mu ñëw foofu ñu dem Égypte ñu dem ci buuru égyptien mooy copte yi Muqawqis mais mu xam gaa yi nag kontaan ci ñoom jox leen cadeau yu bari moom ñu jox ko lu tuuti mu jalu nag mm. bi ñuy ñibbi mu fexe ba gaa yi nelaw mu ray leen ñoom ñëpp jël alal ji dem ñëw ci yeneen ciment yi sax sàmm tuub dafa dugg si rek Seydina Abu Bakar xool ko ne ko mais al-Mughira yow Égypte nga jóge mu ne ko waaw fa jóge mu ne ko ana yi nga àndaloon mu ne ko ñoom ñëpp laa rey jël seen alal. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ah lool nga def mu a waaw mu ne ko kon loo fii def mu a damaa tuub si mu ne ko dinaa la nangul sa sa tuub ji de mais sa alal ji moom duma ko laal mooy lool la sëriñ bu ne wala ku ñuy kiiwe diine lool nga war a def ndax alal ju daganul boo koy jël mooy ne yow da nga naan taalibe yi loolu lañuy gis que ne kon dara newu ci léegi nag mu def beneen affaire ndax loolu dafa am beneen affaire mooy mais bu la leeree ne alal ji boo ko jëlul mu jox ko ñoo xamante ne ay discothèque lañ ci ubbi wala di gina yooyu dañ naan la jël ko mooy moo tax ay cas par la ci en général moom doo ci jël dara mm. mais bu la leeree ne bu ma ko bàyyeek moom mu utiliser ko foo xam ne lor ya day gën a bari yow da nga da nga koy récupérer boo ko récupérer mooy doo ko jël ndax wan ne mais waxaale ko boo koy jël na ko yow alal ji baaxul lii nii baaxul kii nag na xam ne baaxul mu leer nit ñi xam ne baaxul boo ko jëlee yow nga dugal ko foo xam ne mooy may dangay ngay ci alal ju daganu foo xam ne loolu mën na jariñ ñooñu mais pas nga koy bàyyi mu koy jox ay bandeek ay gars yu mel noonu wala mu ci financer yoo xam ne après ci ci ci communauté bi lay dalaat rek mais sinon ci cosaan alal jooju nit ki mënu koo utiliser du tout léegi nag waa jiy liggéey ci yooyu loolu la moo tax moom guñ ko ne saxal nekk fii. walla di di di di rafetalal vitre gaa yi dañ naan ko bon yow sa moo tax liggéey yu mel noonu dañ naan liggéey bi bon baax na moom ndax mënuñu ne baaxul ndax loolu mooy mooy mooy mooy an nax yu halit nax yu yaqtadil fasaadu am la est ce que buñ teree dara day wane ne lu ci juddoo lu nekk dafa xaram wala déet moo tax dañuy xool est ce affaire bi li ñu tere noonu moom pilier la ci affaire bi wala bu fi newul wala charte la boo xam ne bu ci newul affaire bi du dox yu mel noonu moom mooy moom ci boppam day xaraam mais bu dee ne moom bu ñu ko ci dindee du tee affaire bi du continuer dañ naan affaire bi baax na mais comme que environnement bi nga nekk baaxul ak yooyu dañ naan la mais fexeel outil leneen fexeel outil leneen bi ñuy wax kooku bokkul ak ki nga xam ne moom ci système bi la ne ñu naan ko kook duñ ko ne fexeel yow gaawal noo man di def nga outil leneen pour l'instant rek newal ci lii ndax sariya du ma du la du bàyyi noonu. ndax conséquences yi mu mën a jur no pour nga nekk fa éternellement taxul ñuy wax moom voilà tey foo mu nekk recherche d'emploi boo xam ne bu sérieuse lay doon voilà walla ta'ala alam mooy kii affaire yi dinañ continuer di dox ou pas affaire ya mooy système par exemple est-ce dina continuer di dox ou pas mooy boo ci génnee est-ce que même productivité bi la wala day bese ba dañuy commencer di perdre lan la ci. waa non yooyu yëpp la mooy ne ndax am na yoo xam ne xoolal euh, yow bu ne gars yi yaa yor seen comptabilité de toute façon bu amul comptabilité moom mbir mi dootul dox wala ñi nga xam ne mooy relation client kooku bu amatul ci loo xam ne entreprise boo xam ne day jaay ay produits bu ci relation client amatul dootul dox ñi nga xam ne ñooy produire affaire bi ñooñ moom ñooy ñi gën a dugg moom. par exemple bu doon entreprise de bière la ñi nga xam ne ñoom ñooy nal mbir mi ne ci usines yi ne ci firme bi ci biir kii di duy bouteille yéeg a tëj ñooñu xam nga ñoo gën a dugg ci mbir mi moom mais ñi nga xam ne ñoo ne ci comptabilité bi tamit mooy bu ñu fa jógee mbir mi dootul dox moo tax yooyu yépp doonu day tax ne lool bu ku ci ne mooy liñ la wax sànk la boo gisee leneen wala wa mais bu dee nit la koo xam ne moom bu bàyyi woon léegi mm-hmm. am na ci alal loo xam ne mën na koo yor kooku léegi lay bàyyi moom kenn bu ko ne xaaral ndax nit ñi dañoo foog ne liggéey farata la mais liggéey du farata ah. am na ñoo xam ne liggéey du farata ci ñoom loolu dafa am ah. moo tax gaa yi naan koo xam ne yow léppam léppam léppam yemb na mooy am na alal joo xam ne liñ naan ay sëtam sax mën na cee dund kooku manoo ko ne yow daal liggéeyal ndax mooy à la léegi par force nga liggéey non nit ko am loo xam ne mën na laa yor mais pas nga toog ñu la yor de loolu moom l'islam waxu loolu yonent sallallahu alayhi wasallam da doon tere loolu voilà mu nekk nit jël seen nañam dugg ci àll bi gori ay mat jël leen taxan leen di ko jaay ci marché bi lu mu am dunde moo gën nga toog di ñaan nit ñi jox nañ la wala joxuñ la mooy l'islam li ma dégg benn imam di wax ko rek l'islam ne fait pas l'apologie de la pauvreté ah non l'islam neewul nekk leen pauvre soyez des riches c'est ça mais li bon mooy nit ñi nag dañuy jaawale nekkul ne boo amee lu la doy bu la neexee nga ne man bu ma neexee liggéey bu ma neexul liggéey léegi bu dee lool da nga koo am ngay liggéey ci lu daganul yow boo xamee ne daganul ci saa si ngay bàyyi ndax kële li taxoon mooy bu ko bàyyee après moom dadul amati mais fi mu dëkk day génn nécessité moo taxaw looloo tax alors que kële loolu fekk ko bu bawoon tey dara du ko teree dund loolu bokkuñu wallahu ta'ala alam fot nekk ci benn entreprise ak liggéey liggéey dana dagal mhm. mais comme que entreprise bi ay dette non non ndax loolu yow concerné wu la mooy ñoom seen domaine yooyu ndax yow da koo yaakaar loolu yow concerné wu la yow yow yow kii bi nga am ndax loolu transaction yi tamit loolu la mooy manuma ne man li may transaction bi may def pour mu dagan damay xool ba fa mu jógeek loolu mooy yow ki nga ko séqal nii mu dee sa digganteeg moom dagan na kanta moom après moo kaca des loolu yow sa yoon newu ci ndax loolu beneen transaction la boo xam ne concerné wu la waa yoo xam ne day jënd ay marché bi man xaw ma nu ma ko jënde peut-être ma ne peut de affaire yi louche na mais mu leer ma ne daal jënd na ko dans les règles léegi est que am na problème ak ñoom ko jëndaloon loolu beneen affaire la ci ak moom mais man bu ma koy jënd fekk mu leer tamit mu bañ a nekk loo xam ne euh, blanchiment de produits illicites la